يجزينا أبدا أن محمد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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen ziyaara di leen baalu xàq di nuyu euh, mboolem ñi fi jël kàddu euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa daayira bi di nuyu Baye Mansour Fall. di ko fay tamit nuyu bu baax euh, di tàmbale incha allahu taala suñu waxtaan bi ci mbir moo xamante ne xëy na comme niñ koy defee saa su nekk laata ñuy faral di tàmbali li nga xamante ne moom moo aju ci euh, waxtaan bi ak gàmmu gi bi paax dañuy njëkke ci mbir moo xamante ne dañ koo jàppee lu primordial maanaam lu ama am solo loo xamante ne mënta ñàkk ñu def benn xeetu taxaw seetlu ak xoolaat dëgg-dëgg mbir yi lan la euh, gàmmu comme niñ ko xamee euh, tiyaaba bu bëree bëri moo ci ne euh, sëñ bi wax na ko léegi euh, ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati euh, comme li Cheikh Ahmadou Bamba wax radiyallahu ta'ala anhu màggal ko ci sunna mais nag ci sunna il faut mu tegu ci sunna loolu daf ñuy womat yóbbee ñu aljana ala azimu laylal wiladati hisbatan ida lam yakun naxwal xaraam udulu moom le Cheikh Sidi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu wax euh, ne waaw nangeen ngeen guddi gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen séentu ci euh, ak loo xamante ne daleen di jariñ ci seen diggante seen borom subhaanahu wa taala ngeen gën jege yàlla ngeen jëli ci ay njariñ yu bari ngeen jëli ci ay pay ay tuyaaba waaye nag loolu condition bi mooy su fekkente ne lenn luy nuru lu xaraam jegewu ko parce que euh, te loolu euh, euh, sànq ni ñu ci doon waxtaan ak Thierno Yahya ci bunt boobu comme gàmmu guddi yenent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc moom sax mi ngi ma doon wax naan maanaam kenn ku ci nekk war na bàyyi xel rek ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam tey bu fi nekkee nii maanaam ban comportement ngay am parce que comme moom lañ ko defal yenent bi sallallahu alayhi euh, buñ ko tuddee mbir ba noppi mais ñu xool forme bi wala fond ñaar yëpp wala ñaar yëpp amul lenn lu ci nuru lu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ànd xaqiqatan loolu dañ ko ko sosal mais moom boo ko ci tudd ko xëy na nag ñun mën nañ nax suñu bopp dajee suñu daje waxtaan suñu waxtaan def lu ñuy def mais yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam bokkul ci ay caaxaan te bu dugg ci euh, li tax nag ñu wax loolu mooy ne euh, bu ñu seetloo léegi gàmmu yi euh, depuis ay quelques jamono xaqiqatan dañu ne yenent bi lañ ko tuddee rek sallallahu alayhi mais en réalité déedéet te benn mbir am na sànq ñu ngi ko doon waxtaane Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu euh, yaakaaruma ne moom su gàmmuwul woon maanaam gàmmu moom njëkkewu ko def parce que euh, depuis cinquième siècle bi ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi dañ doon gàmmu te monde musulman bi yëpp dañuy gàmm adduna bi yëpp foo dem am na ñuy gàmm euh, mais man yaakaaruma ne su ko deful woon ñun dinañ ko def tey loolu yaakaaruma ko euh, kon moom aussi ñu di ko ne ah yow de yaa initié mbir mii ba tax ñii di ko def ba pare ñu gis ne Euh, mbir moomu day wuute naag lool moom nam ko daan defe ak na mu ko bëggee woon xaqiqatan loolu tooñ ko la tuddee ko yeneen bi tamit sallallahu alayhi wasallam faux usage de faux la wala xaw ma usurpation wala leneen ak leneen mu def na ko tuddee lu ne mais euh, lu mat a bàyyi xel la parce que li tax mu mat a bàyyi xel mooy condition yi muy baaxee dafa leer ba pare mooy dara lu xaraam bañ ci am te mu dëpp sunna Euh, maa ko doon wax keroog ci daara ji mais bu ñu xoolee dëgg-dëgg ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu esprit bi mu tege woon gàmm ak li tax ñu doon gàmm tey buñ ko xoolee tey dañu gis ne mbir mi lu ci bëri raas na lu ci bëri soppi nañ ko doxalin bi lu ci bëri bëri demeetul ni mu waroon demee te loolu noonu euh, du du ne dafa deful liggéey bu rafet déedéet def na liggéey bu rafet question bi fi mu nekk te dafa jaadu parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, yab'athu Allahu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu diin yeneen bi sallallahu alayhi yàlla dana yabal ci boppu téeméeri at bu nekk kuy yeesalaat diini ji wala bopp ñuy yeesalaat diini ji te buñ xoolee ñun ak ñoom Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu suñu jamono ak léegi maanaam téeméeri at yi am na maanaam bu ñu xoolee ñoom bi ñu tàmbalee gàmm ak léegi téeméeri at moom weesu na donc c'est normal niñ ko doon defee ñoom mbir mi am ay mbir yoo xamante ne xaqiqatan wuute na lool ak ni nga xamante ne moom moo taxoon ñu koy teg ak ñoom nañ ko doon defee tey bu ñu suppoo gis ni ñu koy defee tey no vraiment bokk na ci mbir yi li di gën a naqar yi ñuy am kon nag dafay yellu aussi ñun beneen génération bi ñu jël suñu responsabilité delloowaat ko ci ñoom niñ ko bëggee woon ak ñoom niñ ko doon def loolu responsabilité génération bi ñu nekk la peut-être que génération bi ko jiitu fekk na dese woon na ràpp ainsi de suite mais ñun suñu génération dafa nekk suñu responsabilité ñu taxawalaat la kon loolu ñu bàyyi ko xel ñu tàmbalee euh, dañ doon tàmbalee ci loolu euh, sinon thème bi euh, doy na gàmm parce que day wax ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fanam yu mujj yi li ñu koy ubbee rek mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëpp xam nañ ne wala ñu xelluñu ñëpp xam nañ ne moom mooy gën di bindeef sallallahu alayhi wa sallam te moom moo tax tamit yàlla bind ñu te moom mooy ki nga xamante ne mboolem melo yu taaru yi yu sell yi yu kawe yi yëpp ci moom la ñu daj sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbir mi ba mu demee noonu te ñëpp tamit xam nañ ni moom mooy royukaay bu mag bi comme ni ko alquran waxe laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axir wa zakara allaha kasira wallahi waat naa ne dëgg dëgg nag ci jëmm ci bi la ne sallallahu alayhi bu mat sëkk bu mag bi te rafet te sell ñel képp koo xamante ne yaakaar nga yàlla yaakaar nga bés bu mujj bi te yaa ngi tudd yàlla lu bari di ko fàttaliku lu bari te fàttaliku yàlla di tudd yàlla lu bari sa xel di dem ci moom lu bari loolu melow way gëm yi ndax naafiq yi mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla melale ne wala yazkuruna allaha illa qalila ñoom du ñu tudd yàlla du ñuy fàttaliku yàlla lu dul lu néew euh, te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ba mu ñu gënee ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa dafa dogal ci moom li mu dogal ci mboolem bindi fi mooy dañu fi nekk benn jamono ci zahir ñu jékki-jékki fàddu ci zahir ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi ci baatin mosu fee jóge waaye nag zahir bi moom daf fi nekk ñuy mën di jëflanteeg moom comme ni ñuy jëflanteeg yeneen nit ñi ñu jékki-jékki jëflante googu tëb mënatul nekk ku mën a jëflanteeg moom rek ginnaaw loolu rek baatin la dootul nekkati ci mbiru zahir te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne Euh, moom mooy lii euh, euh, comme ni ko alquran waxe d'ailleurs Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu aaya boobu bokk na ci mu jàngoon keroog bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam làqu wa ma kaana muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqabikum fa man yanqalib ala aqibayhi fa lan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shakirin yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lenn rek la mooy ak yonent ku yàlla yabal la te am na ay yonent yu jiitu woon ci yu jiitu woon kon est-ce que tey su génnee ad suñ su génnee àdduna wala ñu boom ko dafay tax ngeen delluwaat ginnaaw ci seen diine ndax képp ku dellu di ginnaaw ci diineem loo kooku du lor yàlla dara waaye ñi nga xam ne ñoom toog nañ di sant yàlla di ko gërëm topp ci li mu digle ñooñu de yàlla dana xel sef na leen a fay li tax ñuy wax loolu <clears throat> mooy liñ bëgg a wax mooy dee ñëpp a ci jaar yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy royukaay bu mag bi te jaar na ci kon képp kenn ci ñun war naa waajal loolu comme ni alquran wax alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla moom moo bind dee mais moo bind dund tamit lu tax ngir mu nattu leen xool ana kan ci yéen maanaam ngir feeñal ana kan ci yéen moom mooy ki gën a rafet mi mu jëf waxul ki gën a bëri lu mu jëf parce que temps bi nga dund loolu bëriwul solo trop ci mbir mi xaq en fait ñu bëri lool lañ foog dañ foog ne temps bi nga dund moo am solo déedéet li am solo mooy temps bi ñu la may pour nga dund ko ana lan nga ci def lu rafet loolu moo am solo loolu moo am solo te euh, loolu moom moo tax kenn ku ci nekk war nga ko waajal comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci xadis bu nekk su sunan yi mu ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kun fi dunya ka annaka gharib ka annaka gharib aw abir sabil nekkal ci adduna comme si que ni yow euh, doxandéem nga wala kuy romb benn yoon kese noonu rek nga war a mën a nekkee ci àdduna mais boo jàppee ni fii nga dëkk lal nga basan rek problème am te souvent foofu la problème bi di juddoo mooy nit ñu bari bari dañoo jàpp ne adduna bi lal nañ ba sang te fi lañ dëkk ànd ak ne ànd ak ne euh, adduna bi du dëkkuwaay te képp kenn ci ñun xam na ne euh, nit ñëpp duñ fiy jóge par kenn par kenn bis bu nekk ñu dégg am na ko fi jóge am na ko fi jóge am na ko fi jóge et que moom buñ demee ba ca cëppaandaw ga moom dina fi des di continuer di fi ne moom tamit te fekk ñeneen ñi ci des ñëpp ñu ngi fiy jóge loolu lu waay ñàkk ñàkk xel xam na ko comme niñ koy euh, faral di wax tey fi mu toll nit ki bu amoon sëriñ boo xam ne daf ko gëm torop torop torop ba fi mu yam ci gëm sëriñ ba ne ko yow de wax dëgg yàlla vraiment sama taalibe nga gërëm naa la lool tey nag dinaa la defal lenn mooy danaa la garantie ne doo dee fi mu toll ku bu ko ko waxee rek ngëm gi commencé wàññeeku. bu ko koy wax mu commencé douter non saa est-ce sëriñ bi mais est-ce que mi ngi bàyyi xel li muy wax parce que fi mu toll ñun ñëpp convaincre nañ ne bés bi dina ñëw loolu am kon waajal ko dafa nekk loo xam te dafa dafa dafa dafa dafa dafa ràññee ko te baat boobu alxuraan jëfandikoo li nabluukum ayyukum ahsanu amalan moom la jëfandikoo fi mu ne inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha li nabluuhum ayyuhum ahsanu amalan mboolem li nekk ci suuf si ñun ñoo leen ko defaral mu nekk taar lépp ñun mettre ko seen disposition mais ngir rek feeñal leen nattu leen te feeñal ana ci yéen moom mooy ki nga xamante moom moo gën a rafet gis euh, comme nag guddi na dañuy tënk foofu euh, waxtaan boobu jéem a yeggale insha allahu ci li nga xamante ne moom mooy buntu bi ci génn àdduna ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fanam yu mujj yi euh, li nga xamante ne nag moom lañ fas yéene moom mooy bunt bi ñu gaaw ko jeexal maanaam insha allahu taala ak lu mu gàtt-gàtt te loolu pour mu mën ne am na yenn charx euh, yu bari yoo xamante ne duñ ko def waaye nag dinañu junjulu ci ëpp ci yooyu noonu insha allahu taala Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu euh, dafa bind benn téere boo xamante ne ñëpp xam nañu njariñ gi ak màggaay bi muy xilaasu zahab fi siirati xayril arab sallallahu alayhi mu bind ko ci dund yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ak ci mboolem li nga xamante ne moom mooy ay jaar-jaaram euh, la ko dalee ci bi ko borom subhaanahu wa taala amalee sos ko ci njàlbéen bi ba ni mu ñëwee ci àdduna ba ni nga xamante ne noonu lañ ko robe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu tedd bi mu def ko fanweeri bunt bi nga xamante ne mooy bu mujj bi te mooy fanweer bi tey moom lañu bëgg a waxtaanee insha taala mu ne al faslu al faslu al muufi thalathina fi zikri maradihi wa intiqalihi sallallahu alayhi ila daari al yi nga xam ne maanaam mooy chapitre bi nga xam ne <coughs> al muufi moo matale as-salaasiina fanweer yi mu ne moom koy def fii zikri ci di tudd maradihi ak feebaram tawat bi nga xam ne moom la tawatoon sallallahu alayhi wa sallam wantiqaalihi ak toxu gi nga xam ne moom la toxu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ila daaril baqaa ci kërug sax ga te këru sax ga moom mooy àllaaxira mu ne fekk yent bi sallallahu alayhi wasallam fanam yu mujj yi ñu dégloo waay borom café gi mën na ko joxe ak discrétion rek s'il vous plaît. waaw oh, ñaare sax café bi sax moom. mën na waaw maanaam daa waroon di am jamono yu ñuy way yooyu ci lay tane. waaw ndax ci la coow yi gën a wàññeeku yal nañu yàlla sàmm. dégg nga Yonent bi sallallahu alayhi euh, bi mu jógee xajjatul wadaa. ndax lu dul benn du ñaar ci ay aaya borom subhaanahu wa da doon junj ci alquran ne yonent bi sallallahu maanaam du fi nekk ñu ñun nii rek ci zahir abadan maanaam dina am bës mu tox aaya bi ñu waxoon sànq ci la bokk aaya bi naan innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innahum yawmal qiyamah summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taxtasimun ci la bokk aaya bi nga xamante ne moom moo doon wax naan wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul mawt wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un aay yooyu tamit ci lañ bokk et cetera yëpp di wax ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam da nga maanaam que ni di nga fi mës jóge ñoom itam duñ fi des te boo leen ñëwee ci man fii man maa leen di àtte ngeen dàggasante maanaam euh, tribunal bu mag bi ci man la nekk Euh, bi mu demee moom it aj aj xajjatul wadaa mi ngi loolu doon wax naan comme ni hadith sayyidina Jaabir radiyallahu anhu xudu anni manasikakum fa la'alli lam ahujja ba'da al-aam ba'da ba'da al-aam wala ba'da al-yawm euh, ci hadith la bu nekk ci ñaari saxiix yi bu imaam al-Buxaari bu imaam Muslim rahmatullahi alayhi mu Yonent bi sallallahu alayhi ne man euh, sama façon bi may ajee ni may jaamoo yàlla nii roy leen ko ci man parce que xëy na dootoo leen ma at bi dootoo dootuma ajati ginnaaw at bi maanaam loolu xeetu tàggoo la ak wax gi nga xamante ne moom la wax Seydina Abu Bakar maanaam do Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu doon ko nettali ba tey ci xadis bu nekkee ci saxeexul ak bu imam Muslim rahmatullah alayhi ma yonent bi sallallahu alayhi ne inna allaha xayyara abdahu baynahu wa wa baynal baynal baqaa'i fi dunya wala baynad dunya wa baynahu faxtaara al abd wa abdullahi euh, rabbahu aw kama qaala sallallahu alayhi yàlla dafa tànnaloo jaamam am na daal jaamam bi fekk da doon xutba rek dafa am benn jaamam daal boo xam ne yàlla da koo tànnaloo diggante mu des ci kaw suuf ci àdduna wala boog mu dem ci moom àllaaxira ci yàlla waaye nag jàmba nag tànn na yàlla jàmba moom tànn na dem ci yàlla nee na fa fa baka Abu Bakar radiyallahu anhu fa ajabna li bukaihi nee na Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu di jooy nee na ñun ñu ñu yéemu ci jooy gi quoi nan ne moo yóbbu kii haza cheikh maam mais pa bi lu muy jooy am na benn jaam yent bi li mu wax loolu jarul jooy salaa am na benn jaam yàlla nee na ko na tànn yàlla na dem ci yàlla wala mu tànn euh, des ci kaw suuf moom tànn na dem ci yàlla mais loolu lu ci jar jooy nee na waaye wa kaana Abu Bakar radiyallahu anhu a'lamana ndekete sayyidina Abu Bakar radiyallahu moo ñu gënoon xam parce que moom xamoon na ni ndekete yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax loolu boppam la ci jubluwul mm. Mm. waaw mais ak yeneen ak yeneen i eh, xadis yu koy wane comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu bi mu dajalee eh, mbooloo mu bari di eh, woo Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ngir ne daf ko doon taf ci boppam lu bari ñuy ra ñu ñenn ñi nag taxuñu woon la lu loolu lu tax muy gën a jegeel xale bi ci suñu kaw ñun mu ne nag di ma koy laaj benn laaj kese lan ngeen xam yéen da lan ngeen xam ci iza jaa nasrullahi wal fath ah, ñuy expliquer moom mu ne ñu la Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu loo ci xalaat mu ne noonu loolu day tàgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne gis ngeen lii laa leen doon wax maanaam lii moo tax ma gën ko jege ñu sama bopp maanaam que euh, moom comprendre na ne bu ndimbaloolu yàlla yegg see ubbeeku gi yegg ñi nit ñi di dugg ci lislaam ci mbooloo ba pare l'islam gi di mën a dox sans moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk fii ci zahir ni loolu su fekkente ne mën na ne yàlla <laughs> yàlla ne ko léegi nag voilà affaire yu mat na léegi euh, del sàbbal sa borom di sàkku njëggal et cetera voilà moom mu ne ah loolu liñ ciy xame mooy ne kon ne mbir mi comme que mission bi jeex na te loolu rek la fi doon def si mooy day dem sallallahu alayhi euh, moo tax at boobu mu ne wa at at at bi nga xam ne ci la yooyu xew mooy waama uhdi a moom lay wax waama uhdi a muhtazan ala jalalin da'ahu fi safarin mawlaahu lil karami waama uhdi a تعاء في صلاة uhdi a wa ama at bi nga xamante ne di a ak dal am na ca mooy at bi nga xamante ne léegi magazi yi mu doon def xare yeeg euh, maanaam euh, wufuud yi am nañu maanaam mooy délégation yi di jóge fu nekk di ñëw parce que xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, arab yi maanaam jaziratul arab péninsule arabique ñu ci ëpp ci ñoom dafa am benn mbir bu leen téye woon ñoom ñëwaguñu woon en masse di ñëw di dugg si ci lislaam te la leen téye woon li ci gënoon a ràññeeku mooy ne dañ ne nañ ko bàyyi ak ay mbokkam bis bu mbokkam yi duggee ci lislaam bu boobaa ñun bu boobaa daan xool nu ñuy def daan mën a ñëw dugg si mais tant que moom ak i mbokkam jubawuñ ay mbokkam nanguluguñ ko non nañ def attention nañ nuñ xaar quoi moo tax keroog bi fatxu Makka amee ci ginnaaw gi ci la ñu bëri dugg si ci lislaam nag ñëw def ay wufuut ay délégation yu bëri bari bëri mooy ginnaaw juróom-ñeenteelu at bi moo tax atum dal bi nga xamante ne nag léegi amatul benn presque benn euh, conquête bu muy def at boobu moo tekkoon fukkeelu at bi ak benn mooy atum dal bi waaye loolu moom moo tax maanaam euh, Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu dafa dafay utiliser terme boo xamante ne maanaam boo ko jëlee moom ci jëmmi boppam dafay am ñaari njariñ yu muy am bu njëkk bi mooy njariñ bi ñu waaw bi la wax nii maanaam mooy at moom mooy atum dal bi léegi conquête yi yëpp arrêté nañ ñaareelu euh, njariñ bi mu am moom mooy ne nombre bi mu ci jublu woon ndax Uhud ah maanaam Euh, euh, euh, onze la ndax la ha bi di 10 daal bi di 4 beneen bi ci des di 1 maanaam boo ko boolee onze lay doon moom at boobu muxtazan moom yeneen ti sallallahu alayhi wasallam mi ngi làkk mi ngi amee ala jalalin ci màggay maanaam xam nga jalal baat la buy tekki ñaari mbir day tekki màggaay lu màgg day tekki lu tuuti amrun jalal day tekki mbir mu rëy rëy mais amrun jalal day tekki mbir mu tuutee tuuti maanaam euh, abdaat lañ leen di tuddee ci arab maanaam mooy yi nga xamante ne ay contraire la cest ci mbir mi jëmmi mbir mi jëmmi baat bi day mën a tekki solo contexte bi nga ko teg maanaam day mën a tekki dara ba pare beneen contexte bu fa ñëwee tekki lu waa contraire bi voilà xam nga tey euh, buñ ne par exemple baatu wolof bon même bu dee du du du du vérité absolue ci mot bi may utiliser mais c'est juste pour ñu mën comprendre tey bu wolof ne la Euh, euh, yéex baatu yéex bu ko jëfandikoo léeg-léeg da koy wax fekk li mu ci jublu mooy lu lu lu lu gaawul mais léeg-léeg mu ne la yéexal fekk la mu ci jublu mooy gaawal voilà même bu fekkente ne euh, du ex maanaam ci cas de figure bi du du du ne dafa tekki contraire bi mais genre kii la figure de style la boo xam te ne da lay wax bëgg laa wax gaawal mu ne la yéexal pour wax la ne la gaawal. voilà euh, kon foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muxtazan mi ngi làmbu ala jalalin ci ci màggaay mais jalal tamit euh, bu ñu xoolee li ci jublu fii tamit muy ñaari biir bu bu njëkk bi mooy bi ñu la wax léegi mooy ne yonent bi sallallahu alayhi jamono jooju maanaam mu ngi ci sommité yi maanaam li gën a màgg am na ko d'ailleurs bu ñu xoolee at jamono jooju ci la maanaam laataa at boobu juste maanaam parce que comme weeru euh, safar la ñuy la ñuy ne maanaam euh, muharram mi moo ko jiitu woon te muharram mi mooy kon at at maanaam bis bu njëkk bi mais bu ñu xoolee li ko jiitu rek ci la ku euh, kusuufu sams boobu amoon maanaam bi ñu jàppee jant bi ba nga xamante ne ci la taxawee ne sama place bi mbooleen li ma musul woon a gis yëpp won nañ ma ko ba ajjana wala safara gis naa ko amul lu ma riirati maanaam mooy yegg na ci sommité mbir yi waaye day tekki tamit beneen mbir jalal buy tekki euh, maanaam chiffre bi maanaam ngir di jim bi 3 la laam bi benn ñaari laam yi benn bu ci nekk 30 la muy 63 c'est-à-dire que mooy lan at boobu 63 ans la amoon daa woo na ko fii safarin ci weeru safar mawlaahu boromam lil karam yi ñeel ajjana ja nga xamante ne mooy këru teranga ga looloo tax faxtaaru faxtaara mu tànn waxtaara tànn na mawlaahu boroomam moom moom yenente bi sallallahu alayhi is ba nga xamante ne mallaahu yàlla ci lu rëy xayyarahu la ko tànnloo voilà parce que xam nga fii sédagement bi radiàlla mënoon na ne euh, is wallaahu wala is fallaahu xayyarahu mais maa la jëfandikoo maa buy tekki maanaam mooy mbir mi dafa rëy lool te bari lu mu yenu parce que daf ko ne ko magasin yi suuf yi maanaam man di suuf yi mboolem trésor yëpp mu jël ko teg ko sa loxo ba pare nga dund dund dund dund boo xamante ne doo fi jógee ba pare bis bu àdduna dee tukki boo fi jógee wee nga dem àjjana nga ñëw wala book nga ñëw ci man léegi ban ngay tànn loolu la wax Seydina Abu Muwayhiba te ci mooy eh, ci fan wi yu mujj ci weeru safar ci la ko ko wax dañoo dem mu yób mu dem baqee alxarxadi maanaam mooy bàmmeelu armeeru Madina yi mu ne ko euh, mu dem mu ne damay ñaanal waa Baqiya fekk da ko yee ci guddi gi ne ko nañ dem mu dem mu ne ko yàlla de daf ma tànn loo jox ma trésoru adduna bi yëpp di fi nekk yëpp ba pare ma dund ba heure bu ma neexee ba sax bu adduna di waaj a tukki su ma neexee mais ma ma après ma ma ma ma ma bu ma paree ci loolu damay dem àjjana wala ma tànn ko léegi léegi léegi léegi ñëw ci moom mu ne ko yenente bi da sax tànnal sax toog fi ak trésor yi àdduna boobu moom mi ngi jàpp ne moom ñoom bëgguñu tàq li ko yenente bi hmm. sallallahu alayhi wasallam mu ne ko déedéet kalla déedéet non non yàlla laa tànn tànn naa yàlla ba pare hmm. ba mu delloo nag ci ëllëg sa ci la ko feebar bi daaneel moo tax moom tànn na yàlla ba nga xamante ni ci lu riiri allahu buur yàlla xayyarahu tànnaloo ko is ba nga xam ne maa ci lu riiri allahu yàlla xayyarahu tànnaloo na ko ani zaxaari fi wëlli taar-taari adduna yi nga xamante ne dañuy naxaate kese za din mbiram nekk aji dëddu àdduna waza samami mbiram nekk aji yëkkati ku yitt ngir ne yitt bi gën a kawe mooy nga ne bugguma adduna ak li ne bugguma allaaxira ak lu mu rëy rëy mais yàlla laa bëgg yàlla laa bëgg loolu mooy yitte bi gën a kawe parce que adduna mbindeef la allaaxira mbindeef la yàlla nag moom moo bind adduna ak allaaxira te bu la ya boo demee bay am yàlla bu boobaa yow boo nekkee biir àjjana maanaam yow yaay nekk xiiwal ci àjjana alors que su fekkente ne yow àjjana ngay wut boo demee àjjana àjjana mooy nekk sa xéewal am na nag différence entre ki nga xam ne àjjana mooy xéewlu ci moom ak ki nga xamante ne voilà moom mooy xéewlu ci àjjana bu boobaa nag xéewal gi la yàllay defal bu boobaa mooy boppam moom boobu moo gën a màgg yépp moo tax muy tagg euh, ndax euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la ba pare daan wala sawfa yarda yëpp daf ko def alalam yëpp ti maa lahu yatasakka fa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda alalam yëpp jël na ko joxe ko te yàlla rekk tax te amul lenn lu muy xaar kenn sant ko wala gërëm ko wala kenn tudd ko lenn daal la ci bëgg mooy sàkku ngërëmal maanaam jub mi borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ne moom mooy ki kawe ki yëkkati ko yéegul waaye wala saw fay ba dana kontaan le xam nga fii waxul sujet wu kii kontaan parce que ñoom ñaar ñëppay kontaan yàlla dana kontaan yéen moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu dana kontaan ku mel noonu ku jaar tànk yooyu tamit loolu ngay am moo tax alxuraan tuddul tuuru kan la maanaam ngir ne daf ko def impersonnel impersonnel ku def lii rek am lii koo xam ne yàlla rek la tax a jóg yàlla ngay am ku nekk li la tax a jóg moom ngay am mais nag ku yàlla tax a jóg ñu bàyyi ko xel maanaam man manuma ne yàllaa ma tax a jóg mais sama comportement mooy yi nga xam ne caaxaana leen tax a jóg maanaam tey bu ma yàlla man taxee jóg xam nga tey bu ma àdduna taxee jóg mbir moom moom leer na képp koo xam ne bëgg na nekk milliardaire maanaam dinañ gis moom ay effort yi muy def sacrifice yi muy def maanaam façon maanaam ni muy kër këree loolu moom ñëpp daan ko gis moom ba xam ni kii àddunaa ko tax a jóg ki nga xamante ne nag allaaxira moo ko tax a itam moo ki àdduna tax a jóg xaw nañoo jege wantoo soo ko ci sens yi ñoo wute moom it lu mu dégg ñu ne lii moom boo ko defee am nangami tiyaaba lii boo ko defee dem àjjana lii boo ko defee mucc sawara moom loolu dana ci kër kër yi xar ci tànk tubayam kii yàlla tax a jóg itam noonu la lépp lu mu gis ni daal lii daal mooy tax yàlla kontaan ci loolu lay ne maanaam bu amee dara lu taxaw ci kanamam benn question lañ posé wu du posé wu ñaari question benn rek lan mooy kontaan loo yàlla ma ne lan mooy mer loo yàlla ma sore ko question boobu rek lañ posé wu amul ñaari question waaw xawaa yadan هواية عند بعض في تأهبه حان الرحيل له في يومه العالمي وصليا مصطفى لليلة قيلا وسليا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار من حوى يدا عند بعض في تأهبه حان الرحيل له في يومه العالمي xawaa làqoon na maanaam amoon na ci feebar boobu moo tax yadan fukk ak ñeenti fan maanaam feebar bi ñaata temps la def mu ne yadan fukki ak ñeenti fan maanaam ndax ngir ne yaa gi euh, dix la daal gi di benn bon après alif bi ngir tanwin bi moo tax parce que tanwin munul maanaam bu dee tanwinu fatxa mënta bañ am alif inda ba'din faf ñenn ñi tam ku mooy ku mel euh, imam as-Suhayli rahimahullah fii ta'ahubihi ci wàccaayam ci feebaram googu maanaam fukki fan la def ak ñeent durée bi yëpp mooy ñaari semaine yu manqué benn fan moo tax euh, ci la dajale fekk mu nekkoon ci kër soxna Maymuna radiyallahu anha mu daal di woo soxnaam yi ne leen bon euh, di toxu di dem ayee bis mu nekk dem fële te ak feebar bi ni ma dalee nii dëgg-dëgg du ma ko man soo leen ma mayoon daal ma dem ci kër Sayyidat Aisha radiyallahu anha ma di dal foofu ñun ñëpp ñu may ko ko ne ko loolu moom may nan la ko maanaam nga gis ne euh, donte euh, ay wujju lañ woon mais am nañu raison maanaam dana ne donte ay wujju lañ waaye xam nañ ni lii moo baax ci sunu borom kër gi nan doxalee nii. c'est incompréhensible quoi. waaye ay am na ñoo xam ne bu doon ñooma yàlla nañu yàlla sàmm yaakaar naa ni ñetti fan moom boo ko desaatee ci kaw suuf bari na waaw daal yaa ko tey xam nga ni loolu ba nga xamoon loolu nga takk nga yem ci benn wala yeneen yàlla nañu yàlla sàmm moo tax mu ne ah waaw ba pare nag boole koog nag di jàmb di ko jox nag <laughs> waaw di jàmb di ko jox ku nekk di jàmb di ko jox finalement waaw comme liñ ma benn liñ ma nettali woon koo xamante ne yaay ji ak eh, jabar ji dañ doon xëccoo ku nekk di maanaam lu muy ku muy gën a jox rek ñoom ñëpp ku nekk liggéey koo liggéey liggéey bu waaj a dee <laughs> léegi nag après ñoom ñëpp ñu perte ko yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga bon waa ji perte na ndax dee na léegi ñeenti ci desit lan daan am amatuñ ci dara mu ne kon xaana ndax jot na ar raxilu laxas ga laxas ga jot na loxoo ñeel ko moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais loolu mi ngi xewee kañ bi laxas dem àllaxira fekk def na fukki fan ak ñeent ci yenn ci wax yi parce dina parce que wax yi am na fukk ak ñaari fan la woon am na fukk ak ñetti fan la woon mu ne kañ la xew mu ne liy werante amul mooy fii yawmihi ci bisam bi nga xam ne al ba mu ràññeekoo la mooy bisu altine yonent bi sallallahu lu bari ci ay mbiram bisu altine la am <coughs> te loolu dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ne man bi may seet loolu raison bi lan la lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis mbiram yu bëri bisu altine la am fi mu mujj dal mooy ne dafa fekk ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla mooy ci njëkk am moom yonent bi sallallahu alayhi nekk ci ñaareel am comme moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ki njëkk am ci mbindeef yi maanaam nekk ñaareelu am te altine maanaam al ahad mooy un al isnayni mooy ñaar. fii mi yawmi mawlidihi moo tax mu gën la ko préciser parce que mën na la ko wax mën na ko waxee noonu comme way la nga bañ a comprendre dëgg-dëgg lan lay tekki mu ne fii yawmi mawlidihi ci bisu gane addunaam te li ñu yéeme mooy fukki fan ak ñaar rabiul awal ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li gën a siiw fan ak ñaar rabiul awal la génn adduna sallallahu alayhi wasallam mais sauf que li ñuy féete buñ naan gàmmu li ñuy feete mooy gane àdduna gi du génn àdduna gi moo tax euh, loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam naan anniversaire u génn àdduna sañ diw loo yooyu mat naa bàyyi xel parce que li ñu xam ci cosaan mooy anniversaire u gane àdduna lan xam amaa anniversaire u génn àdduna bokkul ci en ba bu yàggul bokkul woon ci li lim daan mës toog di ko fàttaliku maanaam mu jàpp ni xéewal la wala lu nuy fàttaliku màggal la anniversaire ganek àdduna lan xamoon ba pare ci weeru wolof yi lan koy def parce que mooy weer ñun bi ñuy jaamoo yàlla ñun ay jullit lan maanaam munuñu jël ay date yoo parce que mbir mi day tourner ñun ay jullit lan quand fii bayti Aïchatin ci néegu sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mooy soxnaam su baax soosu rek te mu gënoon koo bëgg boobu eh, ndeysaan sayyidat Aïcha radiyallahu anha ngir xam-xam bu rëy bi ngir cellte gu kawe ngir mbaaxam ak ngir it ne mooy doomu xaritam bu mag bi sayyidna Abubakar radiyallahu anhu d'ailleurs fan yooyu dafa wax ne nañu tëj buntu yëpp ba mu des bunt kër Seydina Aboubacar radiyallahu anhu bunt yi jëm ci jàkke yëpp nañ leen tëj léegi buñ ci benn benn bunt la ñuy bàyyi mooy bunt bi jaar kër Seydina Aboubacar radiyallahu anhu boobu kese lañuy tëj la ñuy tëj benn ñaareel bi mu ne ne Seydina Aboubacar radiyallahu anhu léegi di jiite julli yi muy ñaar yëpp mu leen di wax ne leen. bu ma fi jógee na leen kii jiite te saxaaba yi radiyallahu anhu yàgg nañu seetlu ne mbir mu ñu xëccoo mbir mu ñuy doxal rek Seydina Abubakar radiyallahu anhu ña maanaam la yàlla lay dogal ne moo leen di jiitu ci mbir moomu loolu maanaam yàlla da koy def naturellement Seydina Abubakar sa radiyallahu anhu moom doonul woon nekk sax lu muy bëgg lu muy lu muy sàkku mais yàlla moo koy dogalee noonu lépp ngir wan leen ni leen mbir mi nii la deme Seydina Abubakar radiyallahu anhu la alquran tudd tuddee ko ñaareelu ñaar ni saaniyat nayn izhuma fil ghar aaya bi doon wax sànq gis nga tagg ñu ngi ko tagg ak yeneen ak yeneen ak yeneen i aaya alquran yoo xam ne dañ koy tagg euh, ci néegu sayyidat Aisha nag radiyallahu anha ci la génne àdduna mu ne qabla zawali lu jiitu jéngug jant bi moo tax borom xam-xam yi rahmatullah am donte wuute nañ ci li gën a wér mooy lii mooy ne ci bi jant bi dee waaj a moo tax liñ leen di boolee wax yi maanaam ndax bi jant bi jéngee ba pare la wala avant jant bi jéng am wala ci yoor yoor gi bi mu la am dañ naa ne ci yoor yoor gi bi mu taree ci la tàmbali et que maanaam mais mi ngi mat fekk jant baa ngi jéng maa qabla zawali bi shahril ci weer al mawlidi weer wi mu gane àdduna al azmi bu màgg ba ci weer woowu maanaam mooy fukkeelu fan ak ñaar maanaam jour rabiul awwal maanaam foofu ci la génnee adduna sallallahu alayhi wasallam li lay latin wax nañ nag wax nañ nag ne euh, benn fan maanaam benn guddi moo jàll xii la wax nañ tamit ne aw la lay lay ni ñaari guddi rek a jàll ci rabiul awwal xat xalataa yoo xam ne romb nañ waqiila wax nañ ne fii yii ci fukkeel beeg ñaar la hmm? ngir ne xaabi huit la baa bi deux mais comme dañ koo shadda maanaam muy quatre mu nekk douze maanaam kon ci douzième jour ci rabiul awwal ci la génn àdduna mu ne fab xas gis gëstul delluwaatal ci téere yi raxam ngir ne ay wuute yu bari da cee am ci masala bi maanaam naka la parce que mais nag li ëpp ci borom xam-xam yi lii lañ jàpp mais même borom xam-xam rahmatullah comme ñoom am imam Ibn Hazm ñoom ak ñeneen ñu bari rahmatullah alayhi dañuy ne loolu mënta nekk mu nekk douzième jour bi mais li al-Hafiz Ibn Kathir tontu ci mbir moomu mooy li li yanu maanaam maanaam ndax al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dane Euh, istishkaal bi am maanaam li lënt ci bopp ñenn ñi ba tax ñu ne manta ne te ànd ak ne ëpp ci borom xam-xam yi moom ci la bokk ñoom imam euh, as lii ci la bokk an yi ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañu fukkeelu fan bi ak ñaar li tax mu lënt nag ci bopp ñu bari ba ñuy indi si ci sàkk googu mooy dañoo gis ne douze rabiul awwal bu toppee ak lëndi te yow mu arafa bi weesu ñëpp d'accord nañ ne jour aljuma la woon loolu mënul wëlbatiku ba mu mat fukki fan ak ñaar rabiul awal ba pare mu tombé ak lundi mais lënt lënt boobu li koy yëkkati mooy ne en réalité yenent bi sallallahu alayhi maanaam loolu moom la ne euh, ci bida al bidaat wan nihaaya mu ne ixtilaaful matale rek moo mën régler problème boobu maanaam mooy ne euh, guddi alxamis la waa Medina gis weer wi euh, euh, euh, non waa Makka bokk alors que guddi àjjuma ci la waa Madina gis weer wi pour aj bi noonu rek lañ mën a régler problème boobu et que bu boobaa ñaari weer yi bu ñu matee mooy muharram bu matee safar mat bu boobaa rabiul awwal douze bi lundi la te loolu day tegtale ne ixtilaaful mataali' la ñuy problème mu weer yi et que duñ ko régler neneen maanaam mooy lan mooy euh, zone géographique bu nekk ak ban moment lañ gis weer wi te loolu rek moo mën a régler problème ñu ne yeneen ci saa sam effectivement lundi la génn àdduna te douze rabiul awwal la woon amul beneen solution mu ne moo tax mu ne la fab xas gëstul wala tanam yi te bul nelaw maanaam téere bi du téere boo xam ne dafa yaatal téere la boo xam ne dafa tënk naam euh, Mawaahibul Ladunniya ba maanaam Qastallaani rahmatullahi alayhi moom la gën a maanaam moom la jël structure bi ak yu bari ci moom mais jël na ci yeneen i téere yoo xamante ne yokk na ko ci ay information yu bari yoo xamante ne da koy jëlee ci siratul Halabiyya jële ko ci Sharh Zarqaani bi jële ko ainsi de suite euh, Ash-Shifa bol al-Imam Qadi Iyad ak yeneen ak yeneen rahmatullahi al jami mais euh, Euh, mais mais ba tey même bu ko ci yokk di yokk information yi ba tey dënk lay def parce que imaginel bu naroon nekk maanaam kon téere bi day gën a gudd way la bu tënk mais nag yow moo tax mu bëri ay ay ay ci xilaas zahab ay wax yu mel nii voilà ay fa raja julla kut bi himi delloo ci seen téere yu bari yi boo fa demee di nga fekk mbir yi ñu leeral ko mu lay delloo yi yeneen téere yi parce que ñoom ñoo leeral mbir yi ay comme fabaxas gëstul wala tanami te nelaw bul jàpp ne war mën di tëdd di nelaw demal nga gëstu maanaam muy xiirtal nit ci xam-xam saa su nekk hmm? waaw yow ma sulaasa yow ma sulaasa bisu al talaata kat dëgg-dëgg kii la wax nañ al ufuulu ci la ci la fenk ji loxoo ñeel ko xissan ci euh, ci ci ci lu ñuy làmb ci lu ñuy daj maanaam mooy rob giñ ko rob maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rob giñ ko rob da koo dañ koo mën a méngalee ak lan ak fenku jant bi ngir ne ba mu duggee Madina dafa leer nañ ba mu bañ ko robee keroog dëkk bi yëpp la dem sallallahu alayhi wasallam ànd ak Madina fi mu toll ku fa dem xam ne dëkk bu leer la maanaam Madina dëkk bu leer la maanaam boo fa duggee rek xam ne fii bokkut ak feneen ànd ak loolu imaginer yeneen bi mu fa nekkee sallallahu alayhi wasallam nan la naroon nan la nan la waroon mel imaginer ko moo tax mu ne laqan dëgg-dëgg wallahi taaba set tey teey na yi moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii badd in ci tàmbali wa mu taxam yi ak jeexal nga moo tax fil qawlil ashhari ci wax ji gën a siiw nag maanaam lii am na ñu ko wax ne bisu àllarbal ak bisu al euh, talaata la waaye nag wax ji gën a siiw la lay wax an nag daf na naka rob ga nag dëgg dëgg laylatal arbia la mooy guddik la woon du woon kon ci bisu lan du bisu talaata gi mais guddik àllarba la maanaam mooy talaata ci guddi fii jaw fi lay lim ci xaaja guddi sax fadri kon nag xamal lii waxtaki mi te nga xereñee atte xamal ni mbir mi lii moom mooy li gën a wér am na nag ay boroom xam-xam euh, rahmatullah ñu leen jéem a boole ñu jàpp ne euh, bisub talaata gi ci la ñu ne ah waaw nañ ko rob daal di ñëw indi ko ba maanaam ba ba ba gas ba yooyu daal ni waa léegi nañ ko rob am lu leen tax a yitteloo ba tax robuñu ko ba euh, talaata gi guddi gi jot maanaam ñu doog ko am na ñu leen jéem a boolee noonu waaye daal li sax moom mooy ne guddi gi comme ni mu ko waxee maam bañ demee ba ca xaaja guddi ga moom ci la rob ga mën a am euh, question yu bari nag day daal di juddoo foofu moo tax mu ne la min dahshatin min dahshatin akharu nabi wali ci walihim man yuwalla kal شفيع كان آخر ما تكلم المجتبى من أحسن الكلم وصلي يا إلهي وجزيا أبدا عنا إله وجزيا أبدا عنا محمد anna mu ne min dahshatin axaru dafna nabiyyi wa lishtighaalihim man yuwalla kalla amrihim min dahshatin min dahshatin ngiruk téye yi gu am maanaam mooy ak jaxasoo carrément maanaam dem ba nga xamante ne mooy euh, étourdissement maanaam xamatuñu fu nu ne jaaxle xam ngeen ni euh, Yonent bi sallallahu alayhi maanaam ni mu représenté ni mu taxawee woon ci ci ci xeet wi maanaam dafa matale woon ci anam goo xamante ne bu fi nekkatul jaxasoo day am. ngir jaxasoo googu nag parce que xam nga yeneen bi sallallahu dafa ne nit bu génnee àdduna bu dee bëccëg la nan ko rob bu mu fanaan bu dee guddi la génn àdduna bu ko fii fajar gi fekk mais moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mu làqu mbir mi xew lan moo war a mën a waral loolu ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu xëre ci jëfe lu yeneen bi def jàngale sallallahu alayhi mu ne parce que loolu li tax mu génn àdduna altine altine gi romb te bëccëg gi diggu bëccëg gi la mais altine gi yëpp romb ba talaata ba àllarba ci guddi ñu koy doog a maanaam ba talaata ci guddi gi ñu koy doog a rob loolu moom lu waral loolu mu ne ngir téye gars yi dañoo jaxasoo woon mais aussi moo tax ak xaroo ñu yéexe daf na nabi rob yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye am na beneen cause bu tax te dañu muus moo tax walistixaalihim ngir yittewoo tamit gi ñu yittewoo man ki nga xam ne yu wallaa moom la ñuy méng kan la diisu am gi diisu am rihim yi seen mbir maanaam mooy charge bi responsabilité wu kan moo war a nekk kilifa gi ñu yittewoo loolu parce que day dañuy bañ suñ deful loolu léegi léegi léegi ñu jël kenn teg ko ci kaw mu war a jiite ñëpp loolu suñ ko deful seytaane mën a wut ñoom yoon ngir lu waay wax keneen teggi ko lu waay def loolu xam nga ni koy gis nii ci actualité bi yaa ngi gis mbooloo moo xamante ne nee na dañuy am ay revendication mais amuñu kenn kuñ bëgg a teg ci kanam lu waay wax keneen li ñëw ñëw teggi weddi non non non non non finalement non kii nii nii non finalement non. voilà <laughs> loolu nag ñoom lan loolu lañ doon bañal seen bopp ñu teel wut ku. ku ku ku ku ku leen teg ku ñu teg ci seen kaw euh, après kan moo war a nekk xalifa question bi day posé wu ci dë ban droit la war a nekkee xalifa ban droit la am pour nekk xalifa waa banu Hashim ne radiyallahu anhum ne euh, comme na Ali gis nañ fi mu toll ni mu mel yent bi sallallahu alayhi jox na koy responsabilité yu bari te vraiment moom moo gën a jege ci deret et na ko na nekk xalifa euh, euh, waa ansaar ne déet daf leen dàkk ñun fii Madina suma dëkk la euh, sa Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu moom lañ jël te ko suñu kilifa muhaajiruuna yi comme ñoom ñoo jiitu ñu ne mbir mi ñun li maanaam diine ji dafa am hiérarchie diine ji bu ñu ñëwee ci dafa am muhaajiruuna yi ak ansaar yi ñoom ñoo ëpp doole mais ci biir ñooñu muhajiruna yi ñoo ëpp doole quand même te sayyidna Abubakar radiyallahu anhu mooy suñu kilifa yenent bi sallallahu alayhi boo gisee moom la tegoon moom la àndaloon ñëpp daf ne leen dem leen moom mu des ak moom moom la àndal yàlla moom la ko tànnal mu war a tug gàddaay ak moom yenent bi sallallahu alayhi lu mu daan def sayyidna Abubakar radiyallahu anhu la ci daan jiital ak mbir yu bari comme ñu ko gisee sayyidna Omar ne radiyallahu xam ngeen lan kii yàlla wóolu ci sunu mbir yàlla wóolu na ko yonent bi sallallahu alayhi wóolu na ko ci suñu mbiru diine ba mu ne yàlla bañ na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ na way gëm ñi jullit ñëpp bañ nañ ne kenn du leen jiite ku dul Seydina Abu Bakar radiyallahu mu ne man am bu ma doon jàppee kenn xarit Seydina Abu Bakar laa jàppee xarit radiyallahu kër yi buntu kër yëpp nañ ko tëj buntu jàkka yëpp ba mu def bunt bi jaar kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu et cetera te ndaw si ñëw ne ko euh, euh, laaj ko bu laaj mu ne ko demal ba déwén nga dellu su ma ne ko déwén su ma la fekkul mu ne ko diñ fi fekk Abubakar radiyallahu anhu yooyu yëpp nag leer na ni kon Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo war a jiite te xoolal fi saxaaba yi naxte mbir mi ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dakaa wóolu ci suñu mbiru diine kooku ñun moom la ñuy wóolu ci suñu mbiru diine ak suñu mbiru àdduna léegi question yi mooy euh, noo comme kii dafa am diine wóorul <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm maanaam mooy adduna bi daa wëlbatiku carrément en fait nit ñi xalaate daa wëlbatiku mais carrément en plus ci société jullit maanaam loolu moo gën a yéeme maanaam xam nga loolu bu doon yéeféer yow koy def sax dañ naan bon ay yéeféer lañ c'est normal mais jullit ñi daal di ne nit dañ ko war a ragal ngir ne daa am diine nañ ko moytu parce que kooku bu am diine yàlla yàlla sàmm euh, moo tax bañ koo euh, wuute woon nañ tamit ci beneen mbir mooy fan lan koy rob comme ni mu nekkee ci mu waxta bu imam Malik rahimahullah ñenn ñi dañ ne déedéet nañ ko rob ci wetu mimbaram bi ñeneen ñi ne déedéet nañ ko rob ci euh, fi mu daan taxaw di julli ñeneen ñi ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñëw ne leen déedéet yenente bi da man sallallahu dégg naa ko te li ma dégg lu leer la dafa ne yenent bu nekk yàlla fa mu bëgg ñu rob ko foofu la koy génnee àdduna maanaam buy génn àdduna foofu lay génne àdduna fan la wax nañ ko léegi néeg kër Sayyidat Aisha radiyallahu anha moo tax képp koo xamante ne da ngaa jàpp maanaam da am lu ñaaw looy jàppee Sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam fàttalikul ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci néegam la génnee àdduna non seulement ci néegam la génne àdduna waaye ci kaw dënnu Sayyidat Aisha radiyallahu anha la génnee àdduna. Euh, am na benn xadis bu sayyidat Aisha radiyallahu anha voilà yaakaar naa ci bi muy wax kuntu afrikul nabiyya sal euh, kuntu afrikul maniyya fii saw bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fiihi xadis boobu euh, bi ñu koy sharxa euh, ci bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dañ def tarjuma sayyidat Aisha radiyallahu anha bokk na ci lañ ca waxoon ci tarjuma ba bañ ca yeggee ne sayyidat Aisha radiyallahu anha le fait que yonent bi sallallahu alayhi maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ci kaw dënnam et que comme li mu ko waxee sama tuflit ak tuflitam jaxasoo parce que daf koo jëlal soccu bi yëyal ko ko jox ko ko mu soccu daal di wax fi rafiqil ala le fait que mu nekk ci biir néegam maanaam yii yëpp di wër-wërloo ci jëmmi sayyidat Aisha ci boppam radiyallahu anha ànd ak ne sayyidat Aisha radiyallahu anha jamono jooju mi ngi amoon dix-huit ans fukki at ak juróom-ñett te ànd ne jamono jooju ànd ak ànd ak ne Sayyidat Aïcha euh, ba ba baal leen ñu rek ñoo ngi jégg bu baax ànd ak ne Sayyidat Aïcha radiyallahu anha turam mi ngi xare ci Aïcha bi tekki day dund le vivre dix-huit mooy xayyu yàlla mi nga xam ne moom mooy dund ànd ak ne maanaam loolu yëpp boo ko xoolee maanaam comme si borom bi subhaanahu wa taala daf ñu doon wax ne daf ñu doon junj ne yenent bi sallallahu alayhi mi ngi nii di dem mais en fait day dem day day génn àdduna nii mais en réalité mi ngi ci dund réel bi maanaam en fait génn di en fait dafa làqu kese mais mi ngi fi maanaam mi ngi dund encore te néegu sayyidat Aisha radiyallahu anha loolu tamit euh, moo beneen mbir bi muy jariñe beneen mbir bu muy leeral mooy ne comme tabax la xam ngeen ni Sayyidatu Aisha radiyallahu anha néegam tabax la dañ ko tabax dañ ko yëkkati daal yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yàlla tànnalee bërëb boobu li muy tekki te li gën rek la koy tànnal li muy tekki kon mooy ab ab ab ab bàmmeel tabax bu ko wëree loolu garaawul parce que su doon garaaw na yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla du ko tànnal loolu beneen mbir bi muy tegtale tamit mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu doon posé wu question naan lañ ko rob ci ci ci jàkka ji ñii naan ci mimbar bi la ñii naan ci ci ci place bi mu doon jullee te ñoom ñëpp kenn du werante waxul ne non non non non non non loolu dafa xaram de loolu baaxul kenn waxu ko li ñu wax mooy yeneen bi saa saam daf ni woon nañ ko rob fii loolu li muy tegtale mooy ne loolu xaraamul. yeneen bi saa saam nag bi mu ne laa tajaalu ko xabar yi masjidan bu leen def sama euh, euh, sama xabru bi masjid maanaam masjid li muy tekk mooy mii mii la ci sujud maanaam mooy place bu ñuy sujud maanaam bu leen fa dem di fa sujud parce que yahudi ak nasaraan yi bu nit génnee àdduna comme li yenente bi wax salaasam dañuy tabax ab statue maanaam boo nit ku baax génnee àdduna dañuy tabax ab yi ci place ba mu génn àdduna ñu koy sujudal loolu nag la doon bañ pour moom ñu defal ko mais du jàkka maanaam donc masala boobu dañ koo flor euh, effloré noonu maanaam ngir bañ maanaam ngir tamit daal mu mu mu bañ koo romb noonu rek dem hmm? voilà voilà d'ailleurs expression yo masjid ñoom amuñu ko woon yahudi ak nasaraan ñoom synagogue lañ am ak église amuñu mosquée voilà dégg nga euh, inna salaata naka julli wa bablukan ak nga ñu moom yilif leen euh, as-salaat wa ma malakat aymanukum comme li euh, sayyidina Anas wax radiyallahu anhu ci xadis bu nekk ci musnad bu imam Ahmad ak ci sahih bu al imam Ibn Hibban rahmatullahi alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne li mu daan mujjee wax dana lan as-salaat as-salaat wa ma malakat aymanukum maa ngi leen dénk julli maa ngi leen dénk julli ak li nga xamante ne ñoom la yàlla def ñun seen seen ndeyjoor yi moom ko maanaam ñi nekk seen ron ngeen nekk seen ay kilifa yor leen mënal leen ñooñu na ngeen leen fonk mooy way néew doole bon léegi jamono ji esclavage boobu amatul mais li am mooy salarié ak yu mel noonu maanaam koy jël di ko liggéeyloo occuper temps bépp bu presque di ko jox rek loo xamante ne bu demee dana dellu si wat bu ëllëgee bu weer wi dee balaa la cinq mu problème ba pare commencé ah maanaam di di di di rayette daal ba pare jàpp ne fi mu toll bu la bàyyee torox maanaam loolu moom sóoreewul ak njaam du njaam nag mais sóoreewul euh, salarié yooyu ne na leen fo na ngeen leen respecté quand même xam ne na ngeen leen respecté. Euh, na ngeen leen respecté non dana damaa def description bon du, du attention salarié yi ay catégorie lañ daf ci am catégorie sociale bu kawee ci biir salarié yi am ci catégorie boo xamante ne mooy bu baax bi ñi nga xamante ne ñoom dañ leen di liggéeyloo ba ñu bëgg a dee te liñ leen di fay dëgg dëgg bu duñu xam fan la leen di jaar maanaam ñaari catégorie yooyu la man nag bi may wax sànq catégorie bu bu mujj bi laay wax. ah. <laughs> voilà. boobu laay wax boobu moom du njaam mais sorewul ak njaam mais. Euh, exploitation. d'ailleurs euh, jarul ñuy def histoire bi mais ku nekk xam na ni li tax salariat am mooy révolution industrielle bi voilà bi révolution industrielle bi amee ñu xam ne jaam yi dañuy cher ñu daan ni leen bàyyi maanaam du du du droit de l'homme de li tax ñu bàyyi leen du ne dañoo bëgg doomu aadama am liberté baax ak yooyu euh, euh, ay àqaw ak yelleefu doomu aadama de li tax mooy danoo bañ dañoo jàpp ne bu ma la jàppee comme maa la moomoon danaa la liggéeyloo nga di ma liggéeyal du ma la fay dara bu ma demee ba léegi ma tooyee téye la di la dundal mu commencé metti ci man léegi li may def mooy dama lay bàyyi nga moom sa bopp mais ngay ñëw di ma liggéeyal. après ma waaw ma yeew mais ngay ñëw di ma liggéeyal may gagné révolution industrielle bi mu amee ah, ah, ak taylorisation yeeg ak yooyu ci la sa euh, yi mel ni mu mel maanaam loolu yaakaar naa euh, ñun ñëpp jàng nañ ko voilà dégg nga euh, dégg kon ba pare doo am benn temps dégg nga Euh, léegi li nga xamante ne kon moom mooy euh, du ma juré jaune ah ma juré jaune nga kon euh, ñooñu nga xamante ne mais julli imaginer yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne hatta yughriru biha sadru ba nga xamante ne dënnam bi dafa doon xëxët yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu doon dénkaane mooy julli julli ak ñi nga xamante ne ñoo nekk seen ay ron maanaam ñi ngeen yilif ñu nekk seen ay ron mii julli tamit julli fonk leen tamit téye leen bu ñi nga xam ne ñoo ngeen respecté ñi ngeen ñi ngeen yilif nekk yàlla teg leen ci seen loxo fonk leen julli julli maanaam muy répété loolu maanaam ba nga xamante ne malak la wax mu koy wax ci suuf man maanaam dafa am loo xamante ne c'est incompréhensible gis nga euh, julli mais c'est extraordinaire parce que le fait que julli tollu ko foofu mooy wane doole julli mais ñun léegi moom la ñuy mujjee maanaam ñun bon grawul quoi maanaam c'est-à-dire que c'est-à-dire que même même avant jaam yi amuñu woon droit ñun ñu may suñ bopp jaam yi laa wax maanaam esclave yi quoi amuñu woon droit julli jox ba romb te duñ julli ak lu leen seen ki moom soxla ñun ñun may nañ suñu bopp ay droit parce que ay salarié lañ droit yoo xam ne jaam yi amuñu woon droit boobu ci julli après nan laay def nag bis boo daggee ci sa sa bopp bi civil bi nga xamante ne moo naan maanaam neurones yi nga xam ne foofu la reflexion boobu di jaar maanaam bon xam nga aw ma temps aw ma fu kii aw ma maanaam boo daggee euh, kii boobu civil boobu di nga am solution mais foo foog daggagoo sidit boobu doo am solution parce que jàpp nga ne amul maanaam en fait solution boo nar a am sidit boobu maanaam da koy bloqué quoi maanaam solution bu nar a am rek sidit boobu bloqué ko ne la non mënoo ko def parce que en fait boo seetloo c'est que fii boo ko fi defee da nga indil sa bopp ay problème rek xam nga en fait nangam voilà sidit boobu mais boo ko daggee rek nga gis comment solution yi ubbee loo ko daggee mooy mel ak lu mën a xew danaa gis nga Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu comme li ko daloon bi mu ñëwee xam nga moom feewu dundam dafa silma te li ko ko yóbbee mooy bët yi ñoo doon metti mu dem ci benn médecin yowoot mu ne ko soo tëddee trois jours yoo jugul ma fajal la ko mu ne déet mais kon lu may def ak samay julli ah noonu silma xam moo ma gënal loolu mm-hmm. et cetera maanaam bis boo daggee loolu rek léeg-léeg ke keroog maa ngi ko doon wax léeg-léeg yi dañuy ñëw bëgg la ne waa léegi bon xam nga parking mu fi may liggéey parking bi sax dinaa fi mën julli mais c'est que xam nga dafa tilim dafa kii mais garaawul au moins amul sobe garaawul wala keneen ki ne la euh, est-ce que dinaa mën julli léegi sama biir oto quoi te xam nga oto cinq places yi mu ne la man mën naa dugg ci biir julli quoi léegi lan la bëgg man ma wax ko ko man ko defal loolu en fait dañ lay poser question bi pour responsabiliser la à peu près quoi léegi ñoom ñu ñu ñu ñu tranquille quoi dédommagé wu quoi dédouané wu carrément non non demal nga julli ji quoi dégg moo tax kon yii ñaar kon bu boobaa tamit boo amee sa njaboot wala yàlla def nga am ñoo yilif nga kii nga bàyyi ci xel parce que yeneen saa sam loolu la mujjee dénkaane tamit lii mais loolu du ngant xam nga ngant lan la ci dund dee xëm dof nelaw te yeewoogoo nelaw yoo programmé wul ah, goo xamante ne maanam paa naan sàngara mais waaw sama xel ak maanaam jigéen juy gis mbaaxam xale bu màggagul yéeféer bu tuubagul ah yaa ko wax mais c'est problème bi fan la nekkee gis nga alquran dafa yéeme alors non gis nga mu naan fa xalafa min ba'dihim xalfun warisul kitaaba yaxuduuna arada hada al adna wa yaquluuna sa yuxfaru gis nga ginnaaw gaa baax yu njëkk alxuraan nag wax de mu ne da gis seen ginnaaw am ñoo xamante ne euh, dañ leen a rek mais donnuñu leen mais yàquduna arada hada al adna yoo xamante ne dañuy dañuy jël euh, alalu àdduna bi li lépp lu leen ci gaaral rek ñu profité ci jël xam nga lu ñuy wax sa yow faru naa def nañu jéggal pour ñoom noo amee baax na wa in ya nu ko mën a wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khadh alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu ala illa al haqqa wa darasu ma fihi suñ la maanaam bu occasion bi présenté waate ñu defaat même chose yàlla ne mais xanaa fasuñu woon kóllëre ak ñoom ne ci téere bi ne nañu ñu bañ waxal yàlla lu dul dëgg te ñu jàng ci biir téere bi wa daarul axiratu xayrun lillazina yattaquuna afala taaqiluun alaaxira bu mujj bi maanaam kër bu mujj bi moo gën ñeel ñi nga xamante ne ñoo ragal yàlla xanaa xalaat ba pare daal ci teg wallazina yumassikuuna bil kitaabi wa aqaamu salaata inna laa nudii'u ajral muhsiniin ñi nga xamante ne ajral muslihiin nga xamante ne ñoom ñoo mooy ci téere bi lan moo koy signifier wa aqaamu salaata ñuy taxawal julli ñun mu ne ñun duñu duñu inna la nudi'u ajral muslihin duñu neenal duñu neenal payut ñi nga xamante ne dañuy sellal wax na ko suuratu Maryama presque même chose bi bi mu tuddee yenent yooyu yëpp ni ñii la yàlla xéewale ci yenent yi ci njabootu maam aadama ma yent yàlla noox alayhi salaam et mais lan la ci teg fa xalafa min ba'dihim xalfun abaa salaata wattabaw shahawat fa sawfa yalqawna xayya ñu ñëw seen ginnaaw duñu ay xalifa ay xalfu lañ dañoo wuutu seen ginnaaw noonu rek mu ne ñooñu abaa salaata dañuy neenal julli loolu la njëkk a tudd ci seen caractéristique mooy julli mën na romb rombaat rombaat ñu toog fi ñu ne subhaanallah léeg-léeg sax ci jotaayu diine lay amee bu ñu tuddee ni jotaayu diine la mais non loolu du jotaayu diine ah non loolu dafa war a leer d'abord parce que li ñu doon wax sànq ci usurpation boobu ak faux usage de faux bi looloo ci am. am na benn jour maa ngi ko doon wax xaw ma kan mais ñu may reetaan mais dëgg la tey bu suñu police yi wala gendarmerie yi doon nangu plainte yooyu dalaa dem déposer plainte ne yi ñuy tuddee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaaduwul faux usage de foo def cee am hmm. usurpation plus Euh, euh, euh, non non assistance de personne en danger parce que gars yi ñu xamuñu ne loolu dafa garaaw maanaam imaginer koo xam ne benn julli bi mu perte mu ëpp doole alalam bi ci àdduna bi yëpp yàqu yow yow nga nga ngër pili ko ci turu diine mu mu mu lu lu dul jeex mm. rawatina bu dee julli tàkkusaan bi li mu musoon def bi mu juddoo ba léegi ci lu baax lépp yàqu tekki turu ni nga ko ko defalee yow maanaam nga ko ko yàqalee gëmloo ko ne ko mi ngi ci dara te nekkul ci dara comme ni nga ko waxee léegi nekkul ci dara euh, ñi nga xamante ne non mais c'est important alxuraan lu mu wax daf ni ñi ñëw ci ginnaaw ga ñu baax ñooñu ñëpp te doon doonnuñu leen nan lañ leen di xàmmeewe adaa'u salaata dañuy neenal julli joxuñu gëdd julli wattaba'u shahawaat te dañuy topp bànneex yi loolu nag en fait c'est que problème bi am tamit mooy soo ko waxee sax kenn ku ci nekk danaan ñoom Samba lay waxal mais waxuñu ñoom Samba man waxuma kenn alquran la mi ngi nii. te téere yàlla bi la lu tax amuñu droit wax ne téere yàlla bi lii la wax lan moo tax amuñu droit bi alors que loolu moo war a nekk reference ultime te ci la ñuy natt yi ñëpp li Seydina Ali wax laa yooraful xaq laa yooraful xaqu bi rijaal walakin yooraful rijaal bil xaq dëgg kenn du ko xamee gaa yi maanaam doone Samba Demba Moodu Ibra ñii ñoo ne ci dëgg après lu mënti ñëw nga calqué ko ci ñoom pour xam ndax dëgg la wala déet du noonu de dëgg ngay xam ba pare koo ci takk nga teg ko ci maanaam genre scanner la xam nga scanner. non scanner bi ñuy dugal waxuma maanaam nit ku feebar. voilà nit ki feebar scanner boobu. nga xam ne bu duggee rajo après mu génn ñu xam ne résultat bi lii la ñëpp dëgg mooy scanner bi ñëpp ci la ñuy jaar résultat bu génn nag boobu la. <laughs> amul amul dara kenn du ko falsifier xam nga wax nañ léegi sànq fi ñu tàmbalee ne dee ñëpp ci jaar imaginer ki nga xamante ne dafay dund ba dee di sonn ci ay façon di ci événement ci ay jaaxal ay mbir yoo xamante ne mu ci sonn di ci sonn di ci sonn ndegete ay naxi la imagine nga déception bu mag bi mu nar a man waxuma sax ñàkk dem dem dem sawaraak ñàkk am nga ma mais rek bi mu am ci xam ne ndekete man ci li ma nekkoon lii ay caaxaan la déception bu tollu noonu mais àqu boobu ku ko yanul nit ñi àqu boobu mais imagine nga nu mu toll nga yanul ko ay milliers voire des millions de personnes imagine nga ni mu grawee quoi <coughs> loolu moo tax ñun ñëpp am nañ ci responsabilité maa ngi doon wax sànq gàmmu yi nañ ko nañ jël suñu responsabilité yi ñun suñu génération ñoo war a jël responsabilité boobu di ko def comme ni ko Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu ni mu ko tegee woon Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu wutul woon mbooloo ah gàmmu gi mu njëkk def ñun ñëpp dégg nañ ko moom maamu rawaan radiyallahu anhu ma ah, alquran lañ jàng ba suba ñu deex mu jeex ñu dem seen yoon jéemu ñu fi woo euh, na mbooloo mi ñëw na gaa yi kontaan nan fettasu nan way non loolu nekku woon seen objectif na nekk esprit bi ñu fàttaliku yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak njàngala bi lii la loolu su amee gàmmu am na fu amul luñ mën a def na xumb na adduna bi yëpp defandoo même chose bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam bokku te bu ci bokkul moom jarul woon a def loolu moom daa waral bokk ci lii mbir yi nga xam ne daa waral leer ci bopp yi mais carrément dégg nga mu ne loolu aw sa la axiruma mooy li mujjël maa ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy la axiruma giñ naa ni mooy li nga xam li nga xam ne aw sa moom la digle bi dénkaane bi ci moom moom la batale al Mustafa taat leen fi yàlla ba mu delli sallallahu alayhi wasallam fii xaalatil alami ci xaalu métit ga jalaala rabbi rafi'an nag maanaam mag tudd naa maggaayu borom bi nga xam ne ak yëkkatiku la loolu kaana nekk na aaxiruma mujjantal li nga xam ne takallama moom la wax al mujtabaa ka yàlla setti sélectionné ko distingué ko voilà distingué ko min ahsanil kalam ci li gën a rafet ci kàddu maanaam mi ngi tudd yàlla mu màgg lépp mu delloo wax ko ci yàlla waaye nag li gën a wér bu woon loolu bal li fi nekk kaala la mu wax maa mooy la nga xam ne xaala waxoon na ko min indil xalima ba ba mu nekkee ci sayyidatuna xalima as-sa'diyya radiyallahu anha foofu la ko mujjee wax mooy allahumma rafiqal a'la yow buur yàlla mi ci tur rafet yi melu yëkkati ko yi man de maa ngi sàkku ci yow nga yëkkati ma ci àndaale bu kawe te moom mooy moom yàlla ci boppam mooy àndaale bu kawe bu njëkk gi malaaka yi comme ni alxuraan wax alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqina wa shuhada wa salihin daana ulaa'ika ahsanu rafiqa ñi dàq ñi mën a àndal mooy ñooñu yeneen yi am sa sam siddiqu ne shuhada yi nit ñu sell yi yonent bi sallallahu alayhi ne yàlla la bëgg a neexal loolu axiru radaa yi maanaam ci mujjantalu nàmp ga loolu mujjee wax mu ne al Bukhari yi saxeexul Bukhari yi boo fa demee raa na nga ko sàmmonteel parce Euh, taftahi mi di nga dégg wax ja maanaam nga ko fa gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme la hadith sayyidat Aisha bi wax radiyallahu anha ne loolu la mujjee wax wakaana nekkoon na nag hmm? uxrisa Usmaanun wa uxbila Faaruqun wa uqida di lu Usmaan Seydina Usmaan Seydina Usmaan radiyallahu anhu maanaam affaire bi daf koo jële kaw mënatu la wax dafa noppi mënatu la wax tellement dafa jaaxle lu gaa yi wax mu ne nii luñ wax rek mu ne nii tellement que xamatul maanaam dafa dafa dafa dafa perdu ne carrément wa ux bi la dafa takkali kook sa goom faaruukul ki nga xam ne moo daan tekkale diggante lu baax ak lu bon diggante dëgg ak lu dëgg diggante lu baax ak caaxaan lépp moo ko daan tàqale waaye bii paa moom affaire bi dafa rëy torop ci moom ba mu tàqali kook sagom naan hey ku fi waxati ne yent bi dafa génn àdduna sallallahu alayhi wasallam danaa ko rek bàyyi leen rek ba mu dafa dem rek comme ni yent yàlla Musa alayhi salaam dema gis boroom subhaanahu wa ta'ala quarante jours dina dellu si ñi fi wax noonu yëpp dafa génn àdduna yëpp da dagg seen loxo ak seen tànk yi jiwat la leen xàllal rek ba kenn waxat ko wa uqida te dafa toog loo dij dafa dij maanaam laysul buhmi euh, ki nga xam ne mooy gaynde njëluur gaynde xare ya wa simam yi ak njàmbaare ga te moom mooy Seydina Ali karamallahu wajhu moom moom li mu def moom mooy toog la def moom lu gaa yi di def moom bokkatu ci nii lay def rek toog fi mu toog mënut a jóg mënut a toog mënut a taxaw tellement xew-xew gis nga xew-xew boobu mu ne wa urjifa naasu nit ñëpp jaxasoo mbam mu muy tuub li xew koy wal axlaamu xalaat xel yëpp zaahilatun di aji aji aji aji jaxasoo aji tuxu ay way lawlal atiku bu ay budul woon kañu goreel te safara muy Seydina Abubakar radiyallahu anhu kon de la maata giñ naan dana dee annaasu nit ñi bilu xamam yi ngir njàqare bu kawe kuréel te ak xel mu muuru maanaam lii tamit beneen mbir la buy tëkkale ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo yelloo mbir mi mba ndax ñoom ñëpp ponkal yi ñii ñii tudd lañ leen maanaam bu ñu tudd saxaaba yi radiyallahu ñii ñu tudd bu ñu leen tuddee doyam ñoom ñëpp kenn manatu ci woon taxaw waxuma laa di di di taxawee benn responsabilité ah nit ñëpp jaxasoo waaye Seydina Abubakar radiyallahu moom moo ñëw xat dëgg-dëgg kaana nekkoon na izaka jamono yooyu fii sulhin ci koñ ñu naan sulha wa aliyatin ca euh, euh, wàll banlieue biñ naan aliya ca euh, fële ca ca ca boppu koñ ya wajaa ahoo te dikkee na ko an naay tàgge ga za huznin muy aji tiis moom it nekkul woon koo xam ne dañ naan ko yent bi sallallahu alayhi wasallam làqu mu ne ah d'accord rek daal di ñëw dox li muy dox deful noonu de dafa ànd ak tiis gu tar tar wasa sajam yi ak ay rangoon yuy dotteeku mbir mi da ko touché moom tamit te moom moo jiite nit ñi ci altine googu ci suba ji yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ubbi rido gi gis leen ñuy julli julli gu rafet mu jàpp bu ñu mënee def lii kon mën nañ taxawee diine ji gis nga fi mu nattee loolu fi mu nattee mbir mi nee na mu kontaan moom yeneen bi saa sallam Seydina Anas nee na radiyallahu nee na waaye xaw tuuti suñ julli gi keroog sax daanaka waay waay ñu ngi jaxasoo waay maanaam ngir mbégte gi ñu ànd jour boobu ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ubbee rideau bi kontaan imagine nga ñoom ñëpp loolu dal leen bañ ñu naa ah kon ne Seydina Abubakar ne radiyallahu ah kon de yeneen bi sallallahu léegi moom wér na tawakkal léegi mu dem ci soxnam si nekk ci suuf ndekete booba ci lay xew liy xew ci ginnaaw lay xew parce que foofu dafa amoon tamit alal ak kër mais xam nga lan moo yéeme liñ doon wax sànq ci julli mooy li attiré li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fi mu nattee ni gars yi mën na nañoo yeggale mbiru diini ji mu dox fenn rek la ko natte mooy ni ñuy jullee. mës nañ koo wax ci benn gàmm euh, ne. xam nga lu tax ñun mënuñoo def dara mënuñoo defandoo dara moom loolu c'est sûr li tax te fi ñu koy nattee lenn kese la mooy bu ñu taxawoon di julli sàppe bu jub kese mënuñu koo def benn rek maanaam bu ñu amoon fukki sàppe boo xoolee boo xool rek di nga ci gis lu dëng ñun ñëpp buñ doon defandoo mën a julli la mais <coughs> beneen mbir bu bu frappant xadara bu jub maanaam boo xam ne ñun ñëpp ñooy tolloo suñu baat yi tolloo demandoo yëkkateengoo teggandoo wàcceendoo ba dara bi jeex loolu rek mënuñu ko tànk que loolu mënuñu ko loolu li muy tegtale mooy projet yu mag yi mënuñu ko aussi <laughs> mais bien sûr su dee mais imagine nga taxaw ranger ranger bi jug mbagg yi tolloo euh, dojoor kii yi tànk yi dojoor yi tolloo loolu gis nga ni mu simple ma manunu ko ànd ak ni mu simple maam dafa bokk ci mbir yi gën a simple ci mbir yi bu ñu kàpparee ñu wàccandoo xam nga Napoléon loolu bokk na ci li ko yéemoon moom bi mu gisee loolu ni mii kan moo def li euh, bi bi mu gisee gaa julli ñu taxaw kàbbar mbooloo mu bëri bëri nekk ñu kàbbar ñëpp kàbbar ndoo taxaw ñu ne allahu akbar ñëpp rukoondoo sama laa na man xam ne ñëpp jugandoo mu ni i kan moo defar lii maanaam parce que maanaam ñi nga xamante ne noonu la te amul organisation c'est-à-dire que amul ku naan euh, taxawal fee eh yow taxawal fee comme ni militaire yi ñoom ne am ku nekk ay entraînement lay jar maanaam nga xamante ne saa ay ay mbir yu millimètre lay doon ay ay jamono ñu entraîné leen ci ñu war a défiler non loolu yëpp amu ci <coughs> ñëpp dañuy daje benn place gars yi julli jot na de rek ñu ran mais lu fait que ñun suñ société yi à notre époque ñun mënatuñ loolu moom loolu rek mooy tekkale li tax mënuñoo def te yan ci bi wax na ko de saasam la tasawwirannahu sufuufakum aw la yuxaalifanna allaha bayna wujuhikum ci beneen waaye bayna qulubikum force dangeen bi jubal seen sàppe yi wala yàlla féewale seen xol yi nag maanaam musiba mbugal mi yàlla yi teg xeer yi suñ du nangul du nit ñi suñ nangul du seen sàppe yi mooy fii féewale seen xol yi seen kàddu yu féewaloo duñ mën a def dara imagine nga yenn ci saasam fi mu nattee ne ndekete gaa yi mën nañu mën nañu mën nañu doxal lépp sans man mooy taxaw nañ julli mu gis ne lépp correct na sans moom <laughs> ñun léegi kon projet lañ mën def fi mu toll benn projet boo leen ko yëkkatee ndoo woon léegi léegi nga gis kenn rocceeku keneen ki suba keneen rocceeku ginnaaw suba keneen ñëw ne non c'est que yi dañuy déconné en fait xam nga affaire bi baaxoon na sax au départ mais xam nga rek daal di indi coow wax bu sew ci suuf kii wax wax ju sew kii jóge fee kii jaar fële kenn noonu la tamit fi mu toll buñ dajaloo woon ñi yàgg a toogandoo wasifa wala xadara sax xëy na dinañ tane te sax dañuy tane rek. mais balaa nga koy xam tey ñu ne dëkk yi ci France yëpp nañ dajaloo ñu xadaraandoo tey ñun ñëpp ñu dajaloo war a xadaraandoo da gis au lieu ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoo yàgg nekk foofu xada maanaam jiite affaire bi ñi ñuy ba miin affaire bi doo nga yëkkati seen baat ku nekk da ngay ñëw di wane ne am nga feem fooy génnee ku nekk di wane ne am na yow am nga ay feem quoi yow am am na fooy mën a génnee bu ko defee mbir mi jaxasoo du nuru dara yàlla nañu yàlla sàmm. dégg nga moo tax bi mu ñëwee jasaa dafa dafa dafa sukk yu xab yu moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu yu xab bilu mu mu fóon ko yàq kii muy jooy yaqulu lahu mu naan ko xat dëgg dëgg tëb ta teey nga seetlu nga yaa badru yow yow weer wi fii xaala yi sa ñaari xaal yëpp adduna ak bi ngay dund nii nga teey dangaa sell parce que dafa ñëw fekk ñu muur ko mu ñëw dindi ko ndeysaan jooy foon ko waa yi mu ne waaye yéemu naa ci sama maanaam léegi sédage maa li mooy wax radiyallahu anhu yéemu naa ci man tamit sama tiis ak naqar gi ma àndal ci loolu moo tax musiba bi gën a rëy moom lay wax ci kanam innal jamaa daat naka jamaa daat yi mooy ñi amul ruux ñu amul euh, bakkan xeer wi butéel bi ainsi de suite kaadat xaw tuuti min wu ci ñoom faaga atum ñu xotteeku ko xar te loolu am na lu koy firndeel yeneen bi saa sam Seydina Jaabir radiyallahu anhu nee na euh, date mi nga xamante ne mooy tronc tàndarma yi nga xamante ne ci la daan taxaw di xutba bañ ko defaralee mimbar dafa jooy dafa dafa yuuxu comme ni gëllëm di yuuxu ba ñun ñëpp ñu dégg ko ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fasuta yéenee taxawaat ci loolu ndax remplacé na ba mu ñëw dalal ko imaginez mu ne bu fekkente ne ñooñu ñoo mel noonu am na xadiis yu wax donte dese na wér mais mënef na ko euh, mënef wax ci euh, lu aju ci buntu siira mooy baxlam bi bax la mooy berkel la diggante fas ak mbaam waaw mooy berkel ba mu amoon moom euh, nee nañu daa dem dugg ji ca teen wa bi mu yéen bi saa sama làqoo rek daa dugg ca teen ba moom moom mënatu la toog euh, kéwél gi ne moom dootul lekkati wala mbaam mi ñu dootul lekkati dootul lekkati dootul lekkati noonu la def ba génn àdduna ba mënatu la dund ndax lekkatu xam ko lekkul moom bu yàggee bu dootoo fi nekkee yàlla nañu yàlla mu ne xoolal fu fekkente ne ñooñu nga xam ne ñoom ñoo doxalee noonu fa kay fa ana naka man ña nga xam ne amanu gëm nañ billaahi ci yàlla rabbihim ci seen borom kon julli ñi moo tax musiba bi gën moo tax saxaaba yi radiyallahu bokk na ci mérite bi ñu am te keneen amu ko mooy nit ku nekk yeneen bi noo ko wax sallallahu alayhi wasallam ci xadis bu nekk sunan maam Tirmidhi rahma mu ne ashaddu naasi ibtilaa'an al anbiyaa thumma al amsal fal amsal ñi gën a mitti la natt ci nit ñi mooy yenente yi topp ñi gën a ñi leen gën a jege topp ñi leen gën a jege maanaam lu nit di gën a jege yeneen yi alayhi salaam ci kawe waay rek ak maxaama rek di gën a rëy napp voilà euh, moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo gën a rëy napp ñëpp ñoom ñi dund ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu xëy làqu non nattu boobu nattu gënu koo rëy ci kaw foofu nattu bi gën a métti gis nga li leen li leen ci fekk ak ñoom niñ ko bëggee woon imagine nga niñ ko bëggee woon ah exemple euh, bi ñuy faral di joxe ci loolu mooy bi bi Seydina Omar bi radiyallahu anhu bi mu nettali moom ci boppam fekk moom ak comme ñoom niñ daan def en fait comme que dañoo yoroon ay liggéey yu ñuy def dañ daan awonte ñoom daan man dañ daan awonte ngir bëgguñu tamit yan ci saasam li mu leen di li muy jàngale rëcc leen moom nag ak kenn ci waa ansaari ñoom ñoo ne woon dañuy awonte maanaam tey tey may aye suba yow yaay aye tey man damay dem toppatoo sama liggéey yi sama affaire yi sama alal yi et cetera sama tool yi yooyu suba mais nag bu bu guddi jotee man bu ngoonee damay ñëw nga nettali man li nga jàng ci yeneen yëpp sallallahu alayhi wasallam suba man maay dem yow nga dem toppatoo sa liggéey yeeg sa yooyu après noonu mais comme que waa Banu Ghassan dañu lay woon dañu leen di song si mooy waa Tabuk période boobu ñoom xam ngeen ni. Euh, mooy ruum yi mooy l'empire byzantin période boobu ñoom ñoo comme ni États-Unis mel tey ñoom noonu la meloon ñoo ëppoon doole gaa yëpp bi nga xamante ne dañ ne woon dañ leen dañu léegi dañ leen di song si te léegi ñu yegg si Medina Seydina Omar daal radiyallahu anhu daal dafa toog ci biir kër gi nee na jour boobu sama euh, euh, du woon sama ay quoi ayu maanaam keneen ki la wax mais bi muy ñëw rek maa ngi koy gis ci miir bi maanaam fi sàkket bi tollu noonu maa ngi koy gis muy tëb di tëb maa ngi naan yii kii de xam naa ne li muy wut si rek mu dóoru bunt bi rëng rëng ngi fi mi ngi fi mi la mu ubbil ko mu ne ko lan la xanaa waa Banu Xasaan dañuy yegg si maanaam mi ngi mel ni rek tey ñu ne euh, yàlla bu ko yàlla def waaye ni ñu mel da dañuy exemple rek ñu Sénégal tey américains yi nee nañ dañ leen di bombarder maanaam ñu jekki-jekki maanaam benn waay ñëw nee ñu benn waay ñëw ak tiitaangeem nga ni ko mais lan la américain yi dañuy yegg si wala dañoo jege si mu ne ko non lu gën a garaaw loolu moo am lu gën a garaaw loolu moo am mu ne mais lan moo am ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam lañ wax ne dafa wàcc soxnaam yi maanaam boo sëriñ bi bàyyi na soxnaam après mën na am beneen voilà <laughs> ko quoi nañ ko wutal ñu beneen soxna mais non ñoom jàpp nañ la loolu le fait que yonent bi sallallahu war a man a am problème ci këram ba wàcc soxnaam moo gën a garaaw américains yi tey ñëw di ñu bombarder si. imagine ngeen ñoom fi ñu tolloo nag moom xam nga loolu du bon c'est pas xaw ma ba xam ñu ngi koy bàyyi mais du problème bu en tout cas si ñun. mi ñoom loolu pour ñoom moo gën a garaaw Seydina Omar jaxasoo ne dem di dit dem ci jàkka ji ndekete rumeur rek la woon sax de waaye dem na fekk ci jàkka ji gars yi toog di jooy ndax dégg nañ nouvelle bu naqari bi ñoom ñu toog ci jàkka ji di jooy quoi imagine ngeen ñoom niñ bëggee woon yent bi sallallahu alayhi wasallam mais imagine ngeen par rapport ak ñun ñun niveau bi gis nga différence bi maanaam gab bi quoi dafa dafa dafa rëy hmm? innal jinaana naka aljana yi ala tazyini ñi ngi ci taaru yawma qudumihi bisub dikkam yawma qudumihi bisub dikkuk ruuhihi ruuham taarikat ma ngay bàyyi àdduna ala zulmi ci lëndëm ngir ne yonent bi sallallahu alayhi mooy leer bu mag kon moom su fa jugee lëndëm lëndëm moo am euh, waxtu est-ce wax waaw mu ne wa ba'dama ginnaaw ba nga xam ne baayawu jaayante nañoo ak siddiq sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu léegi nag jaayante nañoo ak moom kat dëgg dëgg asamu léegi nag ci lañu ñu dogu nag ne ala yi ci di wàccal rasul yenent bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam muhtadin mooy kii jub jub tey jubalaate rahimin te yaatu yërmande sallallahu alayhi wasallam jikko yëpp laa moom yenent la boo xam ne dafa jub di jubalaate te dafa yaatu yërmande xus bi ci càng gi waddaf ne ak rob gi kaanal xulfu wuute am na ñoom dañoo wuute woon nan dañ koy fan lañ koy rox comme ni ñu koy sang ku ndax dañ koy sang ak yére yu ñu yor wala dañ koy euh, dañuy simmi yére yi comme ni ñuy def ñëpp comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ah ci hadith bi nekk sunan imam Abu Dawud euh, ak euh, Ibn Majah mu ne yonent bi sallallahu alayhi Euh, ba ñu waxee loolu ñuy werante rek nee na yàlla daal di roof nelaw ñëpp ñëpp nelaw nelaw nelaw yu métti ba seen mu ne ba seen euh, sikkim yi dal laal seen dënn yi nee na ñu dégg benn baat bu ne déedéet yenente bi sallallahu leen ko ak yéréen kii leen ko sange leen ko ak yéréen yi am na sax ñu ne Seydina Xadir moo ko wax alayhi salaam ba pare yi Sayyidat Aisha radiyallahu anha daan ne law istaqbaltu fi amri mastakbartu wa maa xasala nabi sallallahu alayhi wasallam illa nisaa su ma dëgmaloon ci kanam ni lii mooy xew li ma bëgg mooy am te dellu ma ginnaaw kenn du sang yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu dul soxnaam yi parce que góor gi bu génnee àdduna ki gën a yey ci sang ko mooy soxnaam soxna si su génnee àdduna ki gën a yey ci sang ko mooy borom këram bon loolu moom mooy li ëpp ci li borom xam-xam yi wax rahmatullah sinon bu dee par exemple fu ko ñoom. rahimahullah dañuy wax ne en fait euh, kii bi mooy dañ maanaam sëy bi day day day jeex comme sëy bi jeex na nag sangu googu du mën a ne maanaam dee bu amee sëy bi jeex na kon nag <laughs> loolu du mën a am mais lii moom mooy li ëpp ci li borom xam ni rahmatullah te mooy comme li sayyidat Aisha wax noonu radiyallahu anha <coughs> moo tax wuute nañu ala firaaqi ci tàqalikoo gi ñu tàqalikoo habibin soppe boo xam ne faarijil himami aji tàqale aji aji ay njàqare la problème bu waay indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana la déglu te dana la faj waaw waxay darul ñan ñoo ko sang mu ne waxay darul sayyidina Ali bi gaynde gaynde bi radiyallahu anhu xuslahu ak cangam waalin mooy ko ko maanaam moom moo doon sotti di sang yuqallibuhu ña ko doon wëlbati al Abbas mooy sayyidina Abbas radiyallahu anhu di bàyyi taxam wab naahu ak ñaari doomam yi nan kan fadlul ki tudd fadl sànni ñaareelal bil kusami ci ki ñu wax kusam ñaar ñooñu fadl ak kusam ay eh, ay doomi Seydina Abbas radiyallahu anhu Seydina Abbas en fait doom ji ci gën a mooy Abdullah wa Abdullah ibn Abbas mais ñaar ñi ay doomam d'ailleurs Euh, euh, sayyidatu Lubaaba radiyallahu anha maanaam mooy yaayam maanaam umul fadl lañ koy wax ngir fadl bi yasubbu maa an yasubbu day sotti maa an ndox alal haadi ci aji gindee gi te ma suqraan ak suqraan suqraan benn maanaam euh, mbaa bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam jaam wal aws ak aws xaw xawli nga xamante ne kenn la ci wàll ansaar yi que dañ ko cee boole ñoom maadudum ku ñu limaale la bi jamono yi muy ci seen mbooloo ma. paraaxum ndoxum kese ak sidru ak diim kaafuurun ak kaafuur muy kaafu bihaa ci loolu xasalu lañ ko sange wal maa ndox ma nag min bi'ri xarsin ci teen ba ñuy tuddee bi'ru xars lañ ko so atyabu sanani bi nga xam ne mooy gën di teey ci ndox mu nekk ci kaw parce que ndox yi dafa am ñu ne ci suuf am yi nga xam ne dañoo nekk xës ba génn ci kaw ñoo lañu wax san san wa wakaana wa kafanuhu euh, euh, lañ ko lamboo maanaam lamba lañ ko muur sàngee sàngee nañ ko bi bii dañ ci lu weex rek pour waxal ne yamaani yëpp lu jigéen yaman yére bañ koo sàngee yaman la jóge woon muy saxuliya comme ni ñu ko waxee maanaam gox la ci yaman yére bu ñuy defar euh, tissu bi noonu la tudd wan fi dàqal al imamata amama maanaam kaala gi mu daan teg ci bopp bi daan ko ci takk loolu dañ ko maanaam bokku ci defaluñ ko defaluñ ko ko ci duñ duñ koy sàng wat taq mi si ak wutalaat ko beneen euh, xamis bu bees maanaam ab sabadoora bu bees déedéet defaatuñ ko maanaam ba mu soloon noonu rek lañ ci bàyyi fil humam yi ca ca lañ ko sànge wakaana te nekk na yudraju yokk nañ fil akfani ca lañ ko sànge maanaam mooy euh, li nga xamante ne mooy lam soloon dañ ko caa bàyyi noonu su toog humu ñoom salwaw julli nañu alal badri ci weer wu mat bi sallallahu alayhi afzazan ay par kenn kenn bilaa umam yi ci lu amul ay imam maanaam ku nekk danaa ñëw rek julli comme ni mu ko diglee moom sallallahu alayhi wasallam ngir ne comme euh, moom mooy imaamu ñëpp du du du ab imaam du ko jiit du ko jullee sallallahu mais loolu lu jagoo lu mu jagoo la moom waaye fil xabri ñan ñoo ko dugal ci bàmmeel mu ne fil qabri ci bàmmeel bi anzaluhu wàcce na ko alxusaalu ña ko doon sànq waaye ña ko doon sànq ñu ñu la tuddaloon ñooñu ñoo ko dugal ci bàmmeel bi awsu mu awsu boobu nag moom wa atbaqu labinaat tisa maanaam ak awsu tamit ci la bokk mais atbaqu taf eh, nañ ca al labinaati ay ay xeer ak tisa yay juróom-ñeent fi rajami ci ba ci ci bàmmeel bi mbax ndax laxd lañ ko def comme ni nga xamante ne noonu lañ koy tuddee léegi insha allahu taala euh, laxdu ak shaq moo am en fait ci rob euh, fu ñu fu ñu maanaam jullit ñaari façon euh, rob lañ am amuñu ñetteel dafa am lu ñu tuddee laxd am lu ñu tuddee shaq ngir tënk masala bi ban moo gën borom xam-xam yu wuute nañ ci rahmatullah mais nag bi gën mooy bi yàlla tànnal yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moo tax ñoo bi ñu nee euh, euh, ndax Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu moom moo daan def ashaq moom moo daan def shaq dinañ ko expliquer lan mooy shaq euh, moom mooy gaskatu waa Makka Seydina Abu Talha radiyallahu anhu moom moo daan def al-lahd moo daan gasee noonu. moom mooy gaskatu bàmmeelu waa Madina bi bi ñu demee nag ne nañ wëril yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam kan la ñuy gis ki ko ku ko ku ku ko ku ñu ne nag nañ ne maanaam ñu ñaan yàlla yàlla def ñu gis bi gën ki gën maanaam li gën ci ñu war ko koo defal ñu demee ñu wër Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu gisuñu ko waaye ñu gis Seydina Abu Talha radiyallahu anhu mu ñëw gasal ko lax de lax du mooy lan lax du mooy dañuy gas euh, bàmmeel bi nii bu ñu ko gasee nii léegi gas nañ ko am gi nii ba pare léegi au lieu ñu dugal ko fii duñ dugal foofu de dañuy gas beneen gas ci wet bi maanaam boo xamante ne day duggee nii léegi mu mel ni am néeg foofu nag lañ koy dugal dooga euh, tax maanaam dooga jël ay xeer teg ko bu ko defee day mel ni ku nekk ci benn place boo xam ne dafa voilà comme comme nit daal bu mu ne léegi bu ko defee ñu doog a rok ñu doog a suul kàmb gi nga xamante ne mooy bii ñu gas loolu mooy lax chaque maanaam kàmb gu mag bi la ñuy gas nii après dañuy gas beneen kàmb fii voilà ci biir voilà bu latéral moom voilà poche voilà dañ ko ci bokk. comme ni pyramide yi doon def. exactement. gis nga pyramide bi ñu doon def nga xam ne dañuy def gas ci biir après gasaale ci biir feneen voilà noonu la ñuy def loolu mooy lax bi léegi chaque mooy dañuy gas kàmb gu mag gi ba pare gas ab kàmb ci digg bi maanaam gas ci digg bi kàmb rot ko ci biir maasale kàmb gu njëkk gi après maasale kàmb bi ci kaw léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim euh, am na ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom ñaar ñëpp baax nañ parce que yeneen ci bi saa sam ca jamonoom dan nan ko def mu ko daan wéyal yëpp mais dafa dañ ne bu fekkente ni suuf si dafa dëgër lax du mooy gën mais su dee suuf si dafa nooy chaque mooy gën maanaam kon tout dépend ci suuf si nu mel waaye wa fii ca lañ ko fañ ko rob afrasha ci la lal xamra alxatifati am mbàjj mu xonq suqraanu mooy baa yàllaan bi radiyallahu anhu wamaa waafaqa waaw wamaa waafaqa waaye dëppwul ak suqraanu suqraan min arimi kenn ñëpp dañ moo tax Seydina Abdullah naa Abbas radiyallahu anhu daf ne euh, mujj nañ ko génne sax comme ni mu koy waxee ni waqiila moo tax wax nañ ne xat dëgg-dëgg axrajuha génne nañ ko parce que dafa ne daf ko ciy dugal lu tax mu ne ñu dugal ko ci mu ne parce que dafa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme yéere bi moom moo ko moomoon yéere bu xonq bi benn manteau la bëggul keneen sol ko ginnaawam moo tax mu dugaloon ko boole ko ci dugal ko ci bànneel bi waaye nag finalement dañ ko génne waqiila moo tax wax nañ ne kat axrajuha dañ koo mujj génne baax bi ginnaaw bi nga xam ne ul xida moom lañ def laxdu moom lañ def laxdu xabrul Mustafa bàmmeelu ki nga xamante ne mooy sangu bu bu ñu bell bi sallallahu alayhi wasallam xayra ilhaadin gën jaa kañu laxdu maanaam ki ñu tër ki ñu gasal ak kàmm minal xidam yi ci liggéey wabnul xamaamati o Seydina Bilal radiyallahu anhu dañu am eh, ne Rabah dañu na xamaama ngir mooy ma mooy yaayam moo tax ñu naan ko ibnul xamaama rachal xabram moom nag moo doon sotti moo doon wis bàmmeel bi moo doon wis bàmmeel bi yabda mi ngi tàmbalee min wijaahatir ra'si ci wàllu bopp bi ma topp nag alqalbu xolu ñépp nag bu baram yi mu ngi takk o oh. naqar am na fii la xilaas zahab fii la yem li ci des ñaan la moom la jeexale mu ne yaa qaadiyan yow mi nga xam ne yàlla yow yaay ki dogal maanaam euh, muy jeexal ci di expliquer ak digganteem ak yeneen ci bi saa saa mais digganteem ak boroomam subhaanahu wa ne liggéey bi vraiment daf ko def te yàlla rek tax et xeet na ci boppam tamit ànd ak ne liggéey gënu ko rafet ci siira ku yàgg gis téere siira yi surtout yi nga xam ne dañ koo woy dina gis ne am na ay spécificités yu bari yu nekk ci xilaasu sax yu bari te dina gis ne ki ko bind radiyallahu anhu ni mu ko bindee am na ay sew-sew yu bari yum ci dugal xatta muu yi muy tànn benn bu ci nekk dafa am dooley boppam te maanaa yi feeñ yi day làq tout le temps maanaa yu làq ay ay maanaa yu làq mais ku ku settantal xilaas sax dëgg-dëgg dina ci gis ay xeeti mbóot yu bari yum ci doxen radiyallahu anhu mu ne yaa xaazin yow mi nga xam ne nag yow yaay ci dogal bi u batri ci fenku weer wu mat bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na fi ak ñun mu làpp mooy ak ufuul kon fa la ma xaala naa man hada rabbi fa lama mooy uful ko mooy mooy ku feeri jékki-jékki dëkkatu mooy làqu mun tax yéen di aji daytale di jeexale alayhi ci moom maanaam maanaam di daytal jeexal dundam ci zahir ni ala yi ci moom nag sall jullil wahab lii te nga jox ma xayra muxtatam yi gën jaa mucc gën jaa rafet mucc anam gi ñuy mucc maanaam ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam façon bi mujjee dafa rafet mais man tamit may ma mujj gu rafet noonu comme moom ni ko mayee mujj gu rafet ñun tamit yàlla nañu yàlla dafa mujj gu rafet boobu yaa man atam ma yow mi nga xam ne yaa matal moom néewul moom moo def de yow yàlla yow yaa def yaa matal xilaas yi sama xilaasu zahab bi sama wurus wii nga xamante ne dañ koo sell segg ci anam gi mu gën a selle faa iqan boo xam ne féete na kaw duraran ay ngalami durar ay wurus yu kawe wurus wi féete na kaw yooyu wurus parce que ci dund yenent bi lay wax sallallahu alayhi te loolu loo ci wax mu ëpp doole wurus yëpp xat dëgg dëgg zayyanta zayyana taaral na siiratan ay jikko ay doxalin min xiirati nuzum yi ci anam gi gën a ci ràng ki nga xamante ne moom moo gën ci mboolem li ñu ràngee yonent yi alayhi salaam ak mboolem jikko yu rafet yu ñu ràngaate at mim la naa nuurana maanaam mu indiwaat aaya bi nekk sootu Tahrim ci jeexital at mim la naa nga xam ne allaaxira moom la gaa yi di ñaan bu ñu dugg àjjana matalal ñu suñu leer wax fir jaraax yi mën a jéggal jéggalal suñu bàkkaar yi taq fii xawaa ijanaa fajal suñu aajo yi yaa waase arrahmi yow mi nga xam ne yaa yaatu yërmande xam dan yàlla ñu ngi lay sant mu indi tamit sant gi maam aadama alayhi salaam santoon yàlla bi ko yàlla dugalee àjjana sant gi mu santoon yàlla xam dan cant la goo xam ne yu waa fii dana matale bi an amin ci mboolem xéewal yi la naa ñeel ni xéewal yi ñu mës a defal yépp mënuñu la ko sant waaye yàlla ñun ñu ngi lay sant cant goo xam ne ñu ngi laaj yow nga santal ñu ko sa bopp nga xam ne dana matale xéewal yépp wafurat te dina dina dina duuf dina fulandiku ba rëy ba matali lépp li rab bi naa ñeel suñu borom wayu kaaf te dana askanoonte fi zey ci xéewal minan min ni'am ci ay xéew maanaam ci ay maanaam ci ci fi zaydi ci yokkute min ni'am ci ay xéewal maanaam cant googu tamit mboolem loolu ñu mësa yokk ci ay xéewal xam ngeen ne ngir boo sante yàlla yàlla dalay dool ndolleent googu lu mu mës a am rek yàlla ñi ngi lay sant cant goo xamante ne ñi ngi ñaan nga santal ñu sa bopp ci cant googu loo xamante ne xéewal goo yokk mu askanonteeg moom wasa yi al bi maanaam xat ji naa dikkee nañ wax xat ji naa dikkee nañ sëyi aljal bi euh, gën jaa ñaawi euh, ak euh, coggal maanaam marchandise coggal mooy xam ma yore sama ab troupeau bu ndaw yóbbu ko war koo yóbbu ci marché bi ngir jaayee ji ko man lii ma indi lu ñaaw la ah gën a ñaaw suuf laa indi man waaw moom loolu da gis ne maanaam yiiwul boppam ci li mu def ànd ak ne liggéey bi liggéey bu rëy rëy la waaye nee na coggal gu ñaaw googu gën gaa ñaaw laa dikkee walay sa la naa te mun tañ mënul walay sa te déet la naa di ñu ñeel minat tasawuqi ci indi ko ci marché bi buddum mënta ñàkk maanaam mooy mënul ñàkk ñu indi ñun marchandise bi lañ am ah mais munuñu munuñu bañ a indi affaire bi munuñu ko bañ a indi ci marché bi parce que moom mais nag moom nag lañ am nag waasi alkarami yow mi nga xam ne yow yaay ki yaatu teranga yow yàlla mi yaatu teranga ñu ngi nii dikk nañ indi nañ lii waaye wasaakumu te gis nga mbir mii ma indi te mooy liggéey bi wala sama dund gi samay jëf te vraiment gërëmuma ko jamratun ab xal la fil qalbi bu nekk ci sama xol muhriqatun di aji lakk mi ngi sama xol di ko lakk tout le temps parce que tout le temps daf mooy def cas de conscience parce que dund tam moo mel noonu te dee moo ci tegu dund il faut que ma présenter lu baax bilan foog ma présenter ko yàlla ëllëg ah. te du ma ko présenter way judd naa dem naa jardin d'enfants après dem naa école bi ma paree foofu demoon naa université bi ma ko jógee euh, embauché nañ ma tel entreprise ak tel entreprise ma finalement après day jox retraité naa voilà euh, amoon naa ñaari doom ñooñu kenn bu ci nekk am nga ay après DNA loolu mooy sama bilan ah non loolu xam nga kenn du ko présenté ci yéen ah. te souvent nit ñi bu ñu leen waxee présentez-vous dañuy am tendance joxe loolu mais loolu du présentation la loolu bu dee boo présentation rek nga am moom saa waay tiital yàlla nañu yàlla sàmm loolu dafa may ante en fait mu ne. laakin na waaye nag laa taqnatu bi nga wax ci aaya ba bu leen xaddi laa taqnatu min rahmatillah bu leen xaddi ci yërmandeeg yàlla parce que inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yàlla day jéggale bàkkaar yëpp tut fii moom mooy mooy mooy fay minal xadam yi ci tàkk-tàkk ko lakk ki moo koy fay fa aatina kon yàlla nga jox ñu fil liqaa ci daje gi ñuy daje yow maatiida li nga xam ne baaxoo nga ko baaxoo nañu miñ ko ci yow minal ghufraan ci njéggal li ñu baaxoo ci njéggal ci yow te ñu xam ne noonu nga mel yàlla loolu lu ñu bëgg nga ci bu ñu tasee yow nga jox ñu ko war af fi ak geneen xeet njég ndax njéggal ghufraan mooy njéggal goo xam ne du bàyyi dara day day jéggali lépp sans mu la ne la def nga nangam ak nangam ak nangam ak nangam afu nag mooy dañ naa la saa ay kaay defoon nga léeg léegi ñu ne waa mu ne waa baax mais mais mais mais baal nañ la maanaam genre amnistie la quoi voilà wal ir wal irda an jurume ak di ba di di di di ay bàkkaar di jëllale ay tooñ tooñ yu mag yi crime nga di ko jëllale loolu ñu baaxoo ci yow yàlla fii ci àdduna du ñu def saa yu ñu defee bàkkaar nga marqué ko ci suñu xarkanam kanam gi wala nga euh, def ko mu nekk xet bu teg ci ñun wala nga euh, euh, nga nga nga pinee ñu ko ah, bu ñu defee dara rek nga def ko benn marque wala nga dóor nga dumañu ba ñëpp ba ñu xam ne def nañ nangam ak yooyu non yow dañoo da ngaa baaxoo suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñu lay tooñ ba pare ñuy continuer di dund tranquillement mel ni dara xewul njëggal googu nag lañ bëgg nga ak jëllale googu yàlla ñun bu ñu tafeek yow it ñun lu mel noonu lañ bëgg de aska salaatin gën jaa teey julli wa alaha ak gën jaa kawe wa afwahaha ak ba ci gën a bonni ba ci gën a neex alal mutayyabi yàlla na nekk ci ki nga xamante ne moom mooy kañu ñu teeyal sellal ko fii xaale yi ci ñaari xaal yépp muy bi muy dund ak bi mu làkkoo moo taxami yow mi nga xamante ne yow lay mooy yow yàlla jullul ma ci yenente bi sallallahu alayhi julli gi gën a rafet gi gën a kawe gi gën a sell gi gën a neex aska salaatin gën jaag selli jul julli wa taslimin ak sël sëlma zara boo xamante ne dara xeet ay taran ay gët parfum yi ñu indi yëpp julli googu dana ko maanaam dana dana julli yooyu julli yooyu danañ ko xeeb ak sëlmali yàlla nga def ko alal habibi ci sa soppe bi soppe bu mag bi ak sa fii yi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy ku sell ku mag ki ak taahir mooy ki laab ki almiam yi mooy ki nga xamante ne moom mooy parce que almiam mi la waroon doon ma ne way bi moo tax mu tax fiif ko almiam mi mooy ki nga xamante ne euh, dafa gën maanaam ci lépp maa xan na xibbun feek maa na feek mi ngi sopp cofeel gu wér te dëggu te sell xibbun ab soppe ilaa luqiyaati di taseeg alxabibi soppe wa maa yaqfu ak feek mi ngi dëgg ay di di roy ala siiratil mahbubi ci siira ci ay jikko ci doxalinu ci histoire ki nga xam ne mooy almahbubu soppe bu mag bi sallallahu alayhi wal xadam yi ak bi tëj ndëggu tànkam naan damay jaar fi yeneen bi jaaroon. salaasan fii soppe yàlla yi ñi ngi benn noonu rek defal loolu te ñooñu ñoo gën a kawe ñëpp ñi nga xamante ne ñoom benn objectif lañ am ci seen àdduna mooy fu yeneen bi salaasan teg ñoom ñu def ñoo gën a kawe ñëpp. wal aali ak ñooñam was sax bi ak saxaabaami ashaabil huda ñoom ñi nga xam ne ñooy boroomu njub gi al ulama ñooy boroom xam-xam yu mag ya mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo ëpp xam-xam ñëpp imagine ngeen ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu xoolal euh, diggante ñetti at ak ñeenti at la ànd ak yenente na taabi yi mooy génération bi gën après ñoom seen bopp nee na leen ñaari mbuusu xam-xam yi ma yor benn bi moo leen ko yulli naa leen ko mais beneen bi moom bu ma amoon lu ma leen ci yulli tellement que day ëpp seen xel da ngeen di dagg sama baat bi maanaam imagine nga koo xam ne ñetti at jàpp ñeent la ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mel noonu lan ngay xalaat ci ñi àndoon ak moom depuis général depuis jamono yu njëkk yi ñooñu ñooy borom xam yi xubuur ñoom ñooy bàmmeelu mbóotam yi secret yi lil ummati nujum yi ñeel xeet yi nga xam ne ñoom ñeel xeet yi ak nujum yi ñoom ñooy biddiw yi ñooy biddiwu xeet yi ñoom saxaaba yooyu radiyallahu anhu rabbi yow sa borom bii ci barke yeneen bi nag sallallahu wabihim ak barke saxaaba yooyu radiyallahu anhum abri man maa ngi sàkku lenn laay sàkku ci yow as-suluka mooy suubu ila tariqati rusdi ci njub lii rek laa bëgg yàlla nga may ma wal xayraati ak yu baax yi wal esami ak mucc ñoom ba ne nekk ci ay caaxaan loolu rek laa bëgg yàlla may ma ko subhaanallah imagine nga liggéey bu rafet bii mu toll mu ñëw ba fii mu ne lii la bëgg mooy la moom comprendre na sens bi nekk ci ihdina siratal mustaqim bi nekk ci Fatiha te mooy ñaan gi gën a màgg ci ñaan yi parce que comme li al-imam Ibn Ata'illah wax rahimahullah xayra ma talabahu xayra ma talab ma talabtahu minhu wa ma talabahu minka li gën li ngay sàkku ci yàlla mooy moom li mu ne nii laa bëgg nga mel ko te mooy njub nga tegu yoonu njub tegu ci li alxuraan wax ak li yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wasallam lii la yàlla bëgg ci yow loolu nag nga sàkk ko ci moom moo gën nga gis ne moom kon ni mu déggee maanaa boobu waxtu te yàlla nga sotti alay ci ñun buhuural xayri gi yiw yi wal karami ak teranga yi al amim yi matale ya shi atana nga xam ne day matale shi atana suñu mbool ñu njaboot yëpp yaa malja az zaimi yow mi nga xamante ne yow yaay yi ñi nga xamante ne dañoo jaaxle بذكر رسول الله يذهب مؤذلي من الضاح والأوزار إذ هو موئلي بأنواره تنهل عقدة مشكلي دليل الورى والليل بالصبح ينجلي ومنقذهم والظلم بالعدل وأبوه به كشف غمي آجلي هم آجلي به ينجلي همي ويبرد آزلي به نيل سؤلي جاه الدهر شاملي دليل البرايا وهو جدي وكافري شفيئهم والنار بالنور تخمد به وله الدون استوى نتدكل ولله جن منه لا يتأكل فئال الورى إذ لا يرى منه هوكل دواء بأدواء القلوب موكل من ارتك في الإشفاء فالنفع عضد طريقته نور فما هم أشكلوا هداه لأرواح المحبين ما أكلوا شفاء على قدر الدنا يتشكل دواه ذئيم بالشفا ليس ينكل فمن شك في الإبراء فالحس يشهد لقد ساد كل الخلق إذ كان قدوة فأما الورى إذ كان للخلق أسوة وإذا كان أعلى الخلق دينا وثروة دعا ثقلين الإنس والجن دعوة إلى الغد تشقي كل وقت وتسئل لقد فتح المولى له الأرض عنوة ورد إلى التقوى الذي تآه نخوة وإذ فاق كل الخلق قربا وصفوة دعا دعوة أبدت جلالا وهزوة إلى الحشر في أسمائهم تتردد محبته فوز بجا وهباطت أداوة الضرب أجا وهماقت إجابته غم وصلتاقت دماء الهوادي نسفوا مراقت بهسر من التفريد لا يتبدد ولله من ردت إليه علاقت ولم يعب إذ قد أسألت وذاقت له القهر ناسته يوما هلاقت دهاها رجال ليس فيهم تواقت بأدب من التوحيد لا يتقصد وبإذته للخلق إذ هو ناجز وسنته من خير نحن عاجز وتابعوا كل المطالب ناجز ديانة الستر عن النار هادل فمن دار فيها فالنعيم معبد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا waaw loolu yëpp day wër-wër loo ci sopp yeneen bi rek. sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu xayran ci ramu sax. Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu di yeggale ne. walay sandi te ñeelu ma amalul ak jëf. alxaaka boo xam ne dinaa ci mën a dajeeg yow yaa amal yow mi ma yaakaar li muy yàlla parce que yaay sama yaakaar. siwal mahabbati xanaa lu dul sopp yéen sopp yéen itam sax sax wa ta'zim ak màggal gi ma koy màggal. wasalami ak wommatu gi may wommatu di jiima wommatu ci li mu indi lii daal laa am te danaa ci xam sama tànk tubé waaye nag asbil eh, yàlla nga yoonal ma nga nga nga yoonal ma àll ci ci man rida asitri maanaam nga yoonalal ma maam mooy nga yan ma nga solal ma rida asitri mbalaani sutura yax mu lu bu ma làmboo wa waalidayyi ak samay wayjur wa ashyaaxi ak sama sëriñ yi ma al xasami ànd ak sama njaboot ñi ma ñi ma am ñépp ñu dugg ci loolu arjuka moo tax yaakaar naa la yaa rabbana yow sans borom fii kaw ni xidmatina ci nekkuk suñu liggéey gii ñu liggéey maa ngi la ci yaakaar de li ma def nii xilaas da bi ma bind ba fii yàlla maa ngi la ci yaakaar de waaye nag bidaatan euh, ab euh, ab marchandise la nag xëy na jaat amul solo de la def salam yi foofu jaay salam la salam mooy euh, su dee dama am benn produit bu ma la commandé boo xam te ne caractéristique bi leer na ma jox la njëg gi ngir yow nga dem nga mën ma koo defaral comme tey bu ma nee la dama bëgg dama lay jox cent mille francs nga produire ma euh, par exemple euh, deux cent kilo ci ceeb sàngam wala ñu mel noonu nga dem bayal ma ko bu bu bu bu demee ba sa mbay mbay mi ñor ceeb bi ma bëgg maanaam caractéristique boobu ma bëgg ci ceeb bi nga indil ma 200 kilos yi fekk joxoon naa la 100000 francs loolu mooy salam oto bii laa bëgg euh, ñaata nga koy mën a jaayee nga ne ma nangam caractéristique bi lii la nga dem indi nga nga jox ma xaalis bi ma dem di ma dem euh, defaral la produit boobu ma def voilà ma construire ko ma dem xam naa fi ma koy jëlee indil la ko loolu mooy salam maanaam njaay maanaam mooy na lu tax mu melale xelam mbir mi njaay moomu def li mu def ni mooy ni da koo jiital ngir àllaxira ngir ëllëg wabyatu moo tax suñu borom bay al <laughs> eh, njaayum eh, loo xamante ne maanaam njaayum mbuusoo maanaam mooy tey sa alal maanaam mu ma ne butéel bi ñu ko moo Thierno Yaxya ko moom ma daan dem jël butéel bi dem jaayi jëf bu ko jaayee xam nga moom mu euh, njaay mi dañ koy aj ci Thierno Yaxya d'accord na ci njaay mi waaw wala déet bu ci d'accordee ñu wéyal ko bu ci d'accordul njaay mi firi mu ne nag man maa ngi nii njaay bu mel noonu laa laa doxale maanaam sama sama produit yi ma indi maanaam sama jëf yeeg sama yëpp en réalité du lu ma moom yàlla yow yaa ko moom yaa ma xéewale ma mën ko def kon indi naa ko def naa ko kon nag waaye fa ku nekkal mujj sa woo ku koy wéyal yow wéyal ko bil rabbana yow suñu borom bil juudi ci tabe gi nga tabe wal karame ak teranga gi nga am yaa rabbi yow sa borom salli yàlla nga julli alal mahmudi ci ki nga xam ne moom mooy kañu kañu sant ko ci mboolem anam ci asamaan seeg suuf si sayyidina kay suñu sang waqbal te nga nangu shafaatuhu ak ram moom fii naa ci ñun wala nadimi te bu ñu doon ñu ñu gotti maanaam ñu ñoo xamante ne dañ leen di ñàkkal fayda dellu gannaawal leen bañ leen a euh, ñu ñu sonn ba pare kenn du leen fay dara yàlla buñ bokk ci ñooñu te nga nangu sa ramuk yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñaan googu